أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi ba tey ci uh, al-jaami' uh, kitaabu salaat al-jaami' as-sahiih al-Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu kafaaratul buzaaq fil masjid buntu far gi nga xam ne moom la far ak tuflit ci biir jàkka ji gisoon nañ ci hadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi Yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ne al-buzaaqu fil masjidi xati'atun wa kafaarat wa kaffaaratuha dafnuha tufli ci biir jàkka ji kooku ak njuumte gu rëy la eh, ak njuumte gu rëy la waaye far gi nga xamante ne moom la ñuy far njuumte googu maanaam mooy bàkkaar boobu far giñ koy far moom mooy suul giñ koy suul gisoon nañ ci baabu dafnil nuxaamati fil masjid buntu suul gi ñuy suul xaas te ndiku ci biir jàkka ji waxoon nañ tamit li tax ñaari buntu yooyu ak li leen teqale gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi Yonent bi sallallahu alayhi wa di wax naan bu kenn ci yéen dee julli ci biir julleem bu ku ku taxaw di julli ci yéen idha qaama ahadukum fi ila salati fala yabsuq fa innama yunaaji allaha maadaama fi musalla wala an yaminihi fa inna an yaminihi malaka walyabsuq an yasaarihi aw taxta qadamihi fa yadfinha bu fekkente ne dafa am kenn ci yéen ku taxaw <coughs> ku taxaw ci di julli jëm ci julli bu mu tufli ci kanamam naka noonu Euh, bu ndax ndax ndax li ndax moom dafa nekk di deeyaale boroomam subhaanahu wa taala mi ngi ci jullikaayam boobu waaye nag bu mu tamit tufli ci ndeyjooram ndax ndeyjooram malaaka moo ca nekk waaye na tufli ci càmmoñam wala boog ci ronom ci ronu tànkam euh, euh, ci ronom wala boog ronu tànkam maanaam te mooy tànk càmmoñ bi te mu suul ko loolu bokk na ci li nga xam ne waroon nañ ko ci gis tamit loolu day tegtale ne maanaam ak dummóoyu gu niiw ci xibla loolu du yàq julli ngir ne nit ki bu fekkente ne dafay tufli faw day daal di du mooyu tuuti maam buy tufli ci nde ci càmmoñ bi beneen bi ci des moom mooy xar kanam gi du kon xar kanam gi moom moo tax ñuy wax loolu gisoon nañ teqantal bi ci borom xam-xam yi waxoon rahmatullah alayhi <coughs> ci diggante ni dënn la ak tànk yi wala boog tànk yi rek ci fuqaha u ne loolu moom moo war a jublu xibla bi beneen bi ci des moom mooy ne baa gisoon nañ ci baabun iza badarahu al-buzaaqu falyaxuz bi tarafi sawbi bunt bi nga xamante ne mooy wax ne su fekkente ne tuflit dafa njëkkante ak nit ki kon na daal di koy jël maanaam na da ko daal di def rek ci na ko daal di teeroo ci caqu li nga xam ne moom mooy catu yërëm bi maanaam catu mbalaanam bi mu teeroo koko usoon nañ ci hadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu gisee tuflit ci xibla bi mu daal koy far waaye ñu gis tamit ci xar kanamam ñu gis ci ak <coughs> ak sibeel <coughs> gis na lool dafa dafa tar ci moom maanaam lu ko metti la ginnaaw gi mu daal di wax li nga xamante ne moom mooy li mu waxoon ci hadis ah, bi ñu romb toog mu daal di jël loxoom maanaam li nga xam te moom mooy manteau bi mu jël loxo maanaam mu tufli ci daan ni maanaam daal di koy dajale daan ni aw yafalu hakaza wala mu def nii gisoon nañ tamit baabu azatil imamin naasa fii itmami salaati wa zikril qibla buntu waar gi nga xamante ne ak xupp gi nga xamante ne moom la imam bi waroon a xupp nit ñi ci ngir xiirtal leen ci ñuy matal seeni julli maanaam julli yi nag maanaam mooy rukkoo yi ak sujjóot yi ak lu mel ni ki noonu ak tari yi nga xamante ne moom la ñu war a tari ak lépp loo xamante ne dafa aju ci julli gi ñu war koo matal ak tudd gi nga xamante ne moom lay war a tuddaale xibla bi ngir am solo gi mu am solo ci biir julli gi indi woon nañ ci xadis indi woon na ci xadis sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne hal tarawna qiblati haahuna fa wallahi ma yaxfa alayya xushu'ukum wala ruku'ukum inni la ra'akum min wara'i dhahri Euh, ak xadis bi nga xam maanaam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan gis ngeen euh, sama xibla bi euh, waat naa ci yàlla ne amul dara loo xamante ne réer na ma ci yéen maanaam du ci seen toroxlu du seen rokoo mooma réer ndax man ni ma leen di gisee sama kanam noonu laa di gisee sama gannaaw loolu mi ngi koy gën a dëgëral maanaam boobu mooy comme ci hadis sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu mu yeggalee ko ci wax jooju ne inni la araakum min wara'i kama araakum maanaam maa ngi leen di gis ci seen sama ginnaaw ci kéem ni nga xam ne noonu laa leen di nii ndax booba mi ngi ci kaw minbar bi di wax ak ñoom ci boobu maanaam <coughs> léegi nag insha allahu taala nu war a gis beneen buntu mu ne baabun hal yuqaalu masjidu bani fulaan baabun buntu ngi hal yuqaalu ndax def na wax masjidu jàkkay bani fulaan eh, eh, doomi diw doomi ñoom diw maanaam ndax def na wax jàkka yi ñoom sang ñoom diw sangam ci hadith bi banu Zurayq la wax waaye maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf li nga xamante ne moom la ci namm fii mooy masalan askanale gi nga xamante ne moom la ñuy askanale jàkka ña ko tabax wala ñu fay jullee masalan jàkka joo xamante ne euh, waa boron ñoo fay jullee ñu naan jàkkay boron de wala boog jàkka joo xamante ne masalan euh, ña tabax moom mooy maanaam par exemple ñu am diw sàngam moo ko tabax ñu naan jàkkay diw jàkkay diw jë maanaam ak xeet yu mel noonu ndax loolu dagan na waaw wala déet lool nag boo gisee li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy ne alquran daf ni wa inna al tad'u ma'a allahi ahada liwér boor moom mooy jàkka yi buur yàlla moom moo leen moom kon nag bu leen bokkaale ak yàlla dara ci jàkka yi loolu tax te euh, loolu nag bu boobaa lool comme ku mel ne ak imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah moom daf cee am dégg-dégg maanaam lool moom moo tax moom mu jàpp ne di wax loolu daganut maanaam daganul nga naan jàkkee diw sàngam wala jàkkee ñoom diw wala yu mel noonu waaye wuuteeg li nga xamante ne moom la jumhur wala jamaahirul ulama rahmatullahi alayhim wax te moom mooy mooy mazhabu tamit mboolem ñeenti ngir yi rahmatullahi alayhim maanaam seen borom xam-xam yi rahmatullah alayhim saxal nañ ne loola dara nekku ci dagan ñu ne jàkkee ñoom diw masalan dàq jàkkee tukulóor yi wala jàkkee soose yi loolu dagan na dagan na tamit ñu ne masalan jàkkee yi maam gis nga jàkkee turki yi mooy boo demee nga ne Venise foofu boo demee am na jàkkee turki yi foofu la ne loolu dara nekku ci maanaam ak lu demee ne ke maanaam masalan ñu ne jàkk ji jàkk mooy jàkkee tijaan yi wala jàkkee murid yi waaye loolu ci charte mu bañ a nekk loo xamante ne masalan dañ koy wax ngir teqale maanaam ngir teqale euh, rite yi maanaam naan masalan jàkkee tijaan moom ñoom nii la ñuy doxale bu wuute nag mu murid ci loo xamante ne ñoom ñëpp ñoo ci war a ànd bokk ko lu demee nekk julli gu normal julli gu jaadu ak yu mel noonu wala ñu naan jàkkee ibaadu yi ak yu mel noonu loolu dana dagal maadaama ngir identifier nit ki rek la wala boog ngir ngir tamit maadaama dañ koy wax ngir rek euh, wax ne. Euh, jàkka jooju kat ñoom diw sàngam ñoo ko tabax maanaam xam nañ ni jàkka ji kat ña tabax ñooy ibaadu yi wala boog jàkka ji murid yee ko tabax wala jàkka ji qaadir euh, yee tabax wala jàkka ji tijaari yi ñoo ko tabax waaye boo fekkente ne nag dañ koy wax ngir tàkkale julit ñi maanaam ngir ne tàqale leen ne kat foofu ku dulub tijaan wala ku dulub ibaadu moom du fa jullee wala bu fa jullee itam daf fay xat wala yu noonu loolu moom bu boobaa dootul nekk ci loo xamante ne lu dagan lay doon. waaye fa muy dagane rek mooy euh, lii nga xamante ne te bu boobaa day dugg ci xamiyatul jaahiliyya bi alquran wax te euh, euh, loolu xamiyya boobu nga xam ne mooy parparloo boobu nga xamante ne yëfi kàccoor yi la te yëfi yëfi jaahil yi la maanaam mooy jamonoy ceddo jamono yooyu nga xam ne laataa l'islam di ñëw jamono jooju maanaam riir bu métti gi boobu seen xeeti xalaat mooy ñun waa diw ñun ñoom ñoo far ak diw ñun ñoo far fee te alquran bi mu koy wax moom mooy. ñi nga xamante ne ñoo doon wax yaa lil muhajirin ak yaa lil ansaar maanaam ki nga xamante ne ndax mooy ansaar beeg muhajiri bi bi ñu wuutee bi ñu bi ñu bi ñu ñu amee problème dégg nga muhajiri bi këdd ansaar bi waa ji daal ne euh, euh, euh, ma bokk mu ansaar bi këdd mu ansaar yi bi këdd muhajiri bi mu ne yaa lil mu ne yaa lil muhajirin eh waaye muhajirin ne ñëw leen jàppale ma maanaam ansaar bi tamit ne yaa lil ansaar eh ansaar yi ñëw leen jàppale ma maanaam loolu. maanaam ànd ak ne baat yooyu baati alquran la maanaam muhajiruna ak ansaari baati alquran la te ay tijaani yu muriti qaadiri yi du ñu baati alquran maanaam su fekkente ne yi nga xamante ne baati alquran la ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy classification maanaam di teqale bi gën rafet bi mën a am te mooy yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko teqalee saxaaba bi radiyallahu ta'ala anhum te borom bi sax moo ko def innal comme moom mi nga xa ne oxsa wa sabiquna al awwalun min al muhajirin wal ansar walladina taba'uhum bi ihsaanin radiyallahu anhum loolu alquran moo ko wax ñi ba pare daf ne ñooñu yàlla gërëm na leen te loolu noonu li muy tekki bu fekkente ne ñooñu sax nga xam ne ñooñu sax yàlla may ngërëmam ñoom la yàlla mayul ñuy woote woo naan ñun diw maanaam ngir teqale ne dañuy différencier wu ak ñi ci def maanaam loolu segam ñoom la ko yàlla mayul ba nga xam xamante ne dafa tuddee xamiya boobu tuddee ko xamiyatul jaahiliya maanaam par parloog ri ñi nga xam ne mooy jamonoy ceddo yi maanaam loolu kon waxuma laak nag buñ ñëwee naan ay jàkkay muridi jàkkay tijaani jàkkay xaadari jàkkay bu fekkente ne euh, identifié moo tax te loolu lu ci ëpp nag noonu lay demee moom ngir identifié kese la loolu mooy lu ëpp li tax ñu koy wax waaye bu demee ba yegg ci niveau boo xamante ne maanaam day day day dafay mel ni ñunu ñunu neen la ku bokkul ci ñun bu fi ñëw julli see boo nga toog sinon boo ñëwee dañ lay xatal ba nga jóge fi maanaam bu xësee ba dugg ci kaasu boobu day daal di mujj nekk loo xamante ne dafa xaraam loolu moom mooy li nga xam ne moom la euh, moom la buntu bii di wax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko maanaam daal di koy indi ci anamuk goo te ne anamuk laaj la donte li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci ñu njëkk ñëkk ñu mujj ñu dañoo jàpp ne dafa dagan ànd ak ne mboolem ngir yi ñeenti ngir yi ñoom ñëpp dàkk na jàppoon jàpp ànd nañ ci ne loola dagan na ànd ak Euh, ñi ci xam ñi ñoo wuute amaan na al imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullahu dong la ànd ak loolu yëpp imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di koy indee ci anamuk laaj ngir wane ni loola am na tayit maanaam ne am na ñuy wax loolu ku mel ne al imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah waaye tamit leeral ne alquran baat ba mu wax ne jàkka yi yàllaa ko moom bu leen ko wootee di ko jëme ci keneen maanaam di ko boole ñeneen loolu Euh, bu leen ko jàppee ni maanaam baat boobu bu ko kenn jàppee à la noonu rek jàpp ne bu ñu waxee sax ne jàkkee ñoom diw wala jàkkee diw jë rek loola boobaa dëgg dugg nga ci lu xaram déedéet loolu nag euh, maanaam masala boo xamante ne mat naa bàyyi xel euh, te it mbir la moo xamante ne mat nay leeral te mat naa xam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fii awwal kitaab ilayhi haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi Ah, moom mooy Abu Muhammad al-Kalaa'i al-Misri ad-Dimashqi al-asl rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa nga xamante ne lu ëpp ci li imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di solo ci moom moom mooy dafay solo ci moom bu fekkee day solo Muwatta bu imaamu Malik rahimahullah moom Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rek moom moo solo te moom moo soloo ci moom lu baree bare amma ñeneen ñi soloo ci moom yëpp lu néew lañ soloo ci moom ku mel ni imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i rahmatullahi alayhim te ñoom li ñu soloo ci moom bëriwut waaye te ku ñu solo bu ñu solowee ci moom dafa am ku dox seen diggante kon euh, Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi waa ashaabu kutubu sitta ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp soloo nañ ci moom rahmatullahi alayhim ba mu def imaamu Muslim ak imam Ibn Maaja rahmatullahi ala al mu ne qaala axbarana xabaar na Malik imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Himyari al-Asbahi al-Himyari rahimahullahu ta'ala muy imaamu daarul hijra bi nga xamante ne moom mooy ki comme niñ ko xamee mooy boroom xam-xamu Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam teggin gu mag la amoon ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam màggal bi nga xamante ne moom la ko màggaloon ak cër bu rëy bi nga xamante ne moom la ko joxoon moo tax mu ne woon moom tegginam ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ëppante na ak muy sol dal di dox biir Madina ngir màggal bi mu màggal yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala boobu muy dox muy war kaw daaba ci biir Madinatul Munawwara maanaam ci ak maanaam yitte gi nga xamante ne moom la yitte woo woon xam-xamit màgg na màggay goo xamante ne tax na comme ni ko al imam al Qadi Iyad rahimahullahu taala nettalee ci tartibul madarik ku mel ne al imam al hafiz ibn Abdul Barr ak ñeneen rahmatullah alayhim tamit toxaloon nañ ko ci moom maanaam ne néeg ba mu amoon benn ngir bëgg xam-xam taxoon na ba mu jaayee alalam yëpp ba amatul lenn lu mu jaay téegu néeg bi la jaay maanaam plafond wu néeg bi ngir mën ci wut ay téere maanaam loolu day wane tamit magaayu euh, dëgg-dëgg yitte <laughs> ak xamante ne moom la ko xam-xam jaraloon rahimahullahu taala euh, ak it bu màgg bi nga xamante ne moom la am loolu daanaka jarul ñu ci dellu siwaat mi ngi gane adduna 94 wala 93e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna 179e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom amaan na moom mooy ki nga xamante ne moom mooy njëkk bind téere boo xamante ne dañ ko noté ci ak euh, ci euh, noté ko ci ay buntu hadith te sëriñam bi nga xamante ne te sëriñam moom la moo njëkk mooy imam Ibn Shihab az-Zuhri mooy ki njëkk bind téere Euh, boo xamante ne ci hadith euh, la rek ci lu ñu joyal maanaam comme ni ko al-imam as-Suyuti wa rahimahullahu ta'ala awwalu jami' al-hadith wal athar ibnu Shihab amirun lahu Umar wa awwalul jaami'i bi euh, wa awwalul jaami'i lil abwaabi jamaa'atun fil 'asri dhuu iqtiraabi kabnu Jurayjin wa Hushaymin Maalikin wa Ma'marin wa waladil Mubaarak maanaam nga xamante ne ñooñu ko ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko njëkk a def mu daal di euh, waxta mu ne qaala mu ne a kon axbarana Maalik an Naafi' te moom mooy moom sayyidina Naafi' rahimahullahu taala di mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma dakkantalam nekkoon Abu Abdullah comme comme taalibe bi nga xam ne mooy imaamu Maalik rahimahullah nekk koo xamante ne imaamu Maalik lu ëpp li mu jëlee ci xadis ci ki bi sallallahu alayhi wa sallam ci imam Naafi' bi maanaam moom bokk ci ñi mu gënoon a takkool dafa am ñi nga xamante ne ñoom la gënoon a takkool ñeent sëriñ lañ ñooñu la gënoon a takkool moom mooy imam euh, euh, Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ak ki nga xam ne moom mooy ibn Hurmuz ñoom ñaar rahmatullah ci la gën a jëlee ci ñoom fiqh ñoom rigueur fiqh ci ñooñu la ko gën a jëlee amma hadith ñu ngi ko jëlee na ko ci ñu bëri niki noonu fiqh tamit waaye ñii ñooy ñi gën a central ci ay sëriñam waaye ñaar ñi nga xam ne ñoo gën a central aussi ci sëriñam yi moom mooy imam Nafi' bi rahimahullah ak ki nga xamante ne moom mooy beneen mooy imam ibnu Shihab az-Zuhri rahimahullah amma bu dee ci wàllu Alqur'an ci Naafi' tamit beneen Naafi' bi mooy kii nga xamante ne moom la Qaaluun ak Warsh jàngee ci ñoom ba tax ñu naan qiraa Warsh nga xam ne mu ngi ko jëlee ci Naafi' boobu Naafi' boobu jëmmi Naafi' boobu moom mooy sëriñu imam Maalik tamit ci Alqur'an maanaam euh, bu fekkente ne am wàllu tasawuf tamit. jëlee ko ci ñii ñu wax ñëpp waaye tamit bokk na ci ñi ko gën a euh, ñi ko gën a marqué ci wàllu tasawuf moom mooy euh, Jaafar Sadiq euh, nga xamante ne moom mooy doomu Muhammad al-Baqir moom mi nga xamante ne moom mooy doomu Ali Zayn bi nga xamante ne moom mooy doomu Husayn Shahid doomu yeen di di doomu Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhum maanaam nga xam ne mooy doomu Sayyidat Fatima di doomu yeen ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam kooku ñooñu ci ci moom la gën a ñoom la gën a ñii ñooy sëriñam yu central yi donte am na yeneen i sëriñ comme niñ koy gisee tamit ci hadith yi ñu bëri ñoo xamante ne day solowee ci ñoom rahmatullah alal jamii Naafi' bi kon euh, bokk na comme niñ ko gisee woon ne Mawla maanaam Seydina Abd Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moo ko goreel mu nekk koo xamante ne ku màggoon la ci moom te ku mu bëggoon la ku mu màggal la. tiit mu nekk koo xamante ne borom xam-xam yi rahmatullahi màggal nañ ko ci anam goo xamante ne li nga xamante ne bu ñuy lim hadith yi gën a wér ñuy wax asahul asanid li ci gën a siiw mooy wax bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ne càllale gi gën a wér ci mboolem kaw suuf ci suuf si yépp càllale gi mooy imaamu Malik bu jëlee ci Naafi' mu jëlee ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy càllale gi gën a dëgër ci càllale yi ci lu ñu joyal loolu nag Euh, day wone kon maggaayu Naafi' bi rahimahullahu taala ba Salim doomu Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma ne ñun sax te moom mii fi mu toll maanaam euh, suñu baay sax moom moo ñu ci ëpp cër te loolu te mooy Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma te gis nañ ñu ñun barke bu réy ci suñu kër moom Naafi' te loolu noonu boo gisee li ko ko may ànd ak ne jaam la fa woon bu ñu jàppoon rek indi ko ci kër gi maanaam ah, ànd ak loolu bi ki Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma gisee ni muy jaamoo yàlla ak ni mu sell ak ni mu baaxe mu daal di koy goreel te loolu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yooyu yëpp tax na maanaam ba war ne maanaam nga gis ne ak mbaax ak ragal yàlla ak xam-xam ak sàkku ak dëggu ci maanaam li nga xamante ne foofu la mën a yëkkatee ba tey fi mu kenn du jàng xadis maanaam di yittewoo xam-xamu xadis am ci benn base bu ndaw base bi lu mu tuuti lu dul di nga xam imam Naafi bi rahimahullah maanaam loolu tamit day wane maggaayam mi ngi génn àdduna cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith mi ñu ngi ci kutubu sitta na naan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma euh, dégg nga muy Abu Abdurrahman bi dàqantalam moom mi ngi génn àdduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon al-Asari maanaam nekkoon ku daan topp jeexitalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci zahir ak ci baatin nekk koo xamante ne tamit yenente bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam ne abdullahi rajulun salih law kaana yusalli bil layl abdullahi day moom nit ku sell la fekk boobu dafa am gént bu mu géntoon ñëw nettali ko sayyidat Hafsa radiyallahu anha euh, euh, mu ñëw nettali ko ko euh, yenente bi sallallahu alayhi wa bi mu ko déggee daan ne ah abdullahi daal nit ku baax la nit ku sell la waaye ay bu doon nag dinaa bu doon bu ci boole woon dinaa fi la guddi moo tax ba ba mu ko ko waxee ne ko yeneen bi sallallahu alayhi lii la wax ci sa ci sa gént gi moom foofu la booba bàyyeetul naa fi la guddi maanaam bopp bés mu ne ko yow Abdullah laa takun ka fulaane kaana yusalli bil layli summa taraka yow Abdullah bul mel ni diw sangam de moom de da daan naa fi guddi ba mu yàgg mu jékki-jékki bàyyi ko maanaam loolu ah, kon di wane maanaam eh, ne eh, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma nga xamante ne lu bare bari ci jeexital yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko solo ti yittewoo gi mu yittewoo sew-sew yi moo tax imam al-Bukhari rahimahullah ay ji ay ta'liqat maanaam mu am solo ci yenn masala yu fondamentale yi gisoon nañ ko ci kitaabul iman ak ci kitaabul ilm am na mbir yoo xamante ne ci sayyidna Abdullah ibn Umar la ko indee te dañ ko gis ci wàllu julli tamit inshaa allahu taala rawatina ci hadith bi nga xamante ne moom la doon wax naan yonent bi sallallahu alayhi wax naan bu leen di góor comme gëléem bu leen jiital seen seen maanaam bu leen jiital loxo yi ah bu leen bu leen jiital loxo yi ngeen ah, teg doog a teg tànk yi boo leen dee dem ci sujjóot waaye mu ne waaye nag Abdullah ibn Omar de radiyallahu anhu nii la doon def maanaam muy wax ni ko Abdullah ibn Omar dégg maanaam mooy ne ndax xam ngeen ni gëléem tànk yi ah, mooy animaux yi animaux yi tànk yi ñoom ñooy nekk ci kanam euh, loxo yi ñooy nekk ci ginnaaw maanaam kon loolu moom moo tax maanaam mais moo tax Abdullah ibn Umar da daan teg ay loxoom ba noppi doog a teg tànk yi maanaam nga gis ne mu firee ko ni maanaam mu mbugg la ne la li sayyidina Abdullah ibn Umar mi nga xam ne radiyallahu anhu ci saxaaba yi bokk na wala bokk moo ci gënoon a ràññeekoo ci di topp tànk yenente bi sallallahu maanaam ci sew sew yi gën a sew moom moo ci gënoon a ràññeeku moom nii la doxalee maanaam nii la doxale mooy kon nii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggoon wax ne nañ ko def waaye loolu daan ci ñëw ak wuute borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci boobu masala liñ bëggoon a wax rek moom mooy sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma dafa nekkoon koo xamante ne dafa ràññeeku woon ci di topp tànk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir activité boo nga xamante ne sax fu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mësa taxaw julli moom bu ko gisee day daal di xam bërëb saa yu fa rombee dana taxaw julli même bu yàkkamtee bu jar dana ko jaral xaar waaye dana julli nekk noonu bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam rombee fenn tuur ndox moom lu mu yàkkamti yàkkamti dana fa tuur ndox bala moo continuer bu fa kooku nag xam nga koo xamante ne wala mu nelaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu sa benn place mu xam bara place boobu fu lu mu yàkkamti dana tëdd ba nelaw doo ko jóg dem ak lu ko mën a yàqal garaawul na def li yenente bi def sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu moom maanaam ku mel noonu nag du dina am mbir yu bari yoo xamante ne du ko mënu koo réeri maanaam c'est comme yi nga xam ne ñooy yi nga xam ne yooyu noonu lay def maanaam te te te du ay loo xam ne maanaam jaamu yàlla kese kese kese la am na maanaam loolu mën nañ ni sax ñu bari bari da ngay dégg dañ jàpp rek mais loolu aada rek maanaam mais dafa bëgg na nelaw nelaw nelaw quoi voilà ah voilà dafa dem ba fenn bëgg tour ndox tour ndox après mais moom xam bi mu xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam du def dara ci caaxaan lépp lu mu def rek loolu secret yàlla bu mag a ngi ci ginnaaw moo tax moom lu yenente bi def sallallahu alayhi wasallam ak place ba mu ko defe moom bu fa rombee loolu lay def voilà après nit ñi dinañ kaas wala da yàkkamti nañu wala lii moom loolu lay def après doo continuer yoonam loolu nag day wane màggaayam ak mi nga xamante ne noonu la jeexi ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa moo tax mu bëri lool lu nga xamante ne moom tamit comme gone la woon tamit jamono yenente bi sallallahu alayhi mu bëri lu mu toxalee ci moom radiyallahu taala an moom mi ngi euh, gane adduna comme niñ ko gisee juróomi maanaam euh, euh, maanaam bi mu amee juróomi at maanaam ci juróom benneel at maanaam kon moom mi ngi gane adduna at bi tegu ci atu révélation bi maanaam atu wahyu bi ah at boobu juróom maanaam boobu la gane adduna non non moins déedéet moins moins moins douze non moins la mooy douze la gane adduna ndax juróom benneelu at bi bi bàyyam di tuub ci la tuubaale dugg ci lislaam te fekk boobu moom mi ngi am juróomi at voilà euh, dégg nga comme niñ ko gisee woon xare Uhud dafa dañ koo jàppe woon gone waaye Xandaq moom ba mu ñëwee maanaam at ba ca tegu moom dafa dem fekke na euh, moom euh, mu ngi solo deux mille six cent trente hadith ci ay hadith yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima dëppoo nañ ci solo 168 ci ay xadisam imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom dong wéetoo na ci 81 xadis imam Muslim wéetoo ci 31 xadis ci ay xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma càllale gi na ci jëmmi càllale gi ñëwoon na ci xadis 406 numéro 406 bi xad càllale gi ak bii ak boobu benn la mu nekk ci mu Muwatta ñëw ci asaxul asanid dégg nga mu ne an na mu ne mu ne kon an na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam saabaka dafa jiit dafa saabaka dafa rawanteel dafa rawanteeloo maanaam dafa mooy course course yi nga xam ne la organiser maanaam dafa organise course maanaam mooy dafa dafa rawanteeloo baynal xayri ci diggante fas allati yi nga xamante ne odomérat ñoom la ñu yafaloon ba denc leen ndax uddumirat mooy lan mooy dañ leen a yafal ba pare dañ leen di yafal ba ñu ba ñu duuf boobu après nag ñu daal leen di bàyyi duñ leen maanaam nga xam ne dañuy am euh, dañuy duuf maanaam day am graisse bu bari mag rëy léegi nag ñu daal leen di jox di leen jox xeet lekk koo xamante ne du am maanaam day reesal euh, graisse yi kese ba pare bàyyi leen nag ak dëgëraayu doole gi maanaam loolu moom mooy uddumirat maanaam loolu 40 jours lañ leen di jox na nga xamante ne lekk gi ñuy lekk nag dañu lépp luy tax mu am graisse dañ koy dindi ci lekk gi fekk bu ko defee ñu am doole gi rek mooy def ci ñoom waaye graisse gi day dañ loolu la leen di defar léegi nag loolu nga xamante ne moom lañ leen defaroon ne naan xafiya fële ca euh, ak xafiya bërëb la boo xamante ne maanaam dafa jege madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam loolu kon bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy xamee mooy Euh, benn rawante fas dagan na waaye loolu daañ ci gën a ñëw insha allahu taala ci beneen mbir maanaam boo xamante ne bu ñu paree ci lañ koy gis loolu mooy bu njëkk bi ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, maanaam fas ngir njariñ wala ab dabba ngir njariñ goo xamante ne mën nga koo caa jëlee loola tamit dagan na maanaam te loolu tamit daanaka maanaam def koy def koy sax bàyyi xel loolu muy ñaar ñetteel bi nga xamante ne moom lañ am moom mooy moom lañ ciy jànge moom mooy ne euh, euh, bu ñu leen euh, maanaam mbugal maanaam teg métit daal maanaam teg métit ab rab ab maanaam ab rab ab ndundit maanaam animal loola dagal na su fekkente ne mbugal taxu taxu ko jóg maanaam ngir ne xaj gi ñu leen di xaj masalan yenn ndox mbir yu ndox yi nga xamante ne day tax graisse gi di di deñ loolu noonu di leen jox ñuy lekk kese mais duñ leen jox ñu naan <laughs> jamono jooju noonu loolu xam ngeen ni dina metti ci fas waaye nag loola day tax maanaam graisse gi deñ graisse gi mën a deñ euh, te loolu nag moom mooy tax maanaam loolu moom mooy euh, euh, kon dañ leen a dafa mel ni dañ leen a métital te métital googu waaye nag njariñ moo tax waaye du mbugal moom moo tax comme ni nga xamante ne noonu la daga nee ñu métital nit fekk mbug maanaam du mbugal ko moom moo tax lu demee ne comme masalan koo xamante ne dañ koy xarfal ku ñuy xarfal léeg dina am ak métit gu muy yëg Ah, xëy na jamono jii la tane waaye jamono ji weesu daan naan na daan na yenn xeetu métti li mais loolu da du mbugal ko moom moo tax waaye lu njariñ la boo xamante ne ginnaaw gi day daal di dellu si ak yu noonu loolu kon moom mooy tax maanaam mu ne waaye nag euh, euh, wa wa ama wa ama wa amaduha euh, fi nga xamante ne moom la dem ba fañu fañ jëmoon mooy fi nga xam ne moom mooy maanaam ñoom lañ doon rawante di rawante foofa te mu nga xam ne bu ñu demee ba foofa la ñuy teere ji mooy saniyatul wadaa maanaam saniyatul wadaa moom mooy euh, euh, amat amat mooy maanaam mooy champ bi bi ñuy rawante fi ñuy rawante bërëb bi ñuy rawante euh, te moom mooy comme arène bi bu ñu naan arène bi wala champ de course bi nga xam ne moom la amoon moom mooy saniyatul wadaa saniyatul wadaa maanaam mooy aw mbeex mbedd mi nga xamante ne moom mooy dem ba ci xuru xur gi nga xam ne. waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu bu ñu daan gunge nit moo tax ñun tuddee ko saniyatul wadaa ndax wadaa mooy ak tàggoo maanaam buñ daan gunge nit ab gan bu ñuy wan seetsi leen wala boo kenn ñu di tukki bu ñu koy gunge dañ koy gunge ba am na benn foo xam te ne voilà nee na ah nañ yem fii nag waaw kon xam naa ñu ngi yem fii maanaam foofu moom moo tudd saniyatul wadaa maanaam yoon woo foofu nag la mo foofu la arène bi nekkoon maanaam foofu la soo de course bi ku course ba foofu la nekkoon euh, léegi nag euh, moo tax sanniyatul wadaa bi ci boo côté Tabuk la nekke loolu moom moo tax ku mel ne al imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ak ñeneen daal di wax ne baat boobu ñuy wax ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko doon teeroo Madina maanaam di ko teeroo wayu tala al badru alayna min sanniyatil wadaa maanaam bi maanaam euh, loolu du woon bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jógee Makka ñëw Madina déedéet parce que kul côté boobu samiyatul wadaa beneen wàll gi la nekk kon wul maana ñu ne bi yeneen bi di ñëw sallallahu alayhi moom lañ ko teeroo lool moom moo tax am na ñuy masalat di daganal musique yi wala yu mel noonu naan parce que yeneen bi moom lañ ko doon teeroo tala al badru alayna min saniyatil wadaa di wax yooyu fekk saniyatul wadaa nekkul foofu sax maanaam kon loolu yëpp day daal di discréditer totalement maanaam euh, euh, wax jooju bu booba loolu tamit euh, lu mata bàyyi xel la maanaam kon bi <laughs> Euh, euh, mu ne loolu tamit dañ ci xamee ne maanaam kon ak tukki tam ak kii loolu tamit dañ ko war a wutal bërëb bu muy am euh, beneen bi ci def moom mooy kon mbir yi mbiru xee xeetu sport la boo xamante ne bu dagan la moom mooy dawal dawal fas maanaam dawal fas te loolu li tax moom mooy waajal gi nga xamante ne moom la ñuy waajal fas ngir ñu mën a am kattan ngir ñu mën a am doore ngir tamit nit ki comme que buy xare dañuy dañuy soxla xar fas yi loolu moom moo tax comme li alquran wax rek wa a'addu lahum mastata'tum min ribatil khayr min min ah, ah, wa a'addu lahum mastata'tum ah, naka la wa a'addu lahum mastata'tum dinaan wa min ribatil khayr turhibunahum wa turhibuna bihi aduwallah maanaam na ngeen leen waajalal loo leen mën maanaam looleen man ci ngànnaay maanaam yéefir yi seen noonu waajalal leen looleen man ci ngànnaay ak ci ay fas yoo xamante ne dangeen leen di defar bu baax a baax maanaam ngeen wugg leen bu baax ba nga xamante ne yafal leen bañ bañu bañu bañu am doole bu baax bu ko defee ngeen leen ciy tiital di ci tiitalaale noonu yàlla yi maanaam loolu euh, maanaam mooy mooy lan mooy préparer wu leen ci armement parce que soo leen ko amul dañ leen di nokkatu loolu moom mooy nga xamante ne képp ku ne la bul xeex xeex baaxul l'islam waxul xeex képp ku la ko wax moom ma ngay waajal ay armam te saa yu ko neexee lay dem xeexi ku la ko wax rek lool lay def kon nag yow it waajal leen parce que moo tax bi gaa yi bàyyee lool moo ñu leen di noggatu saa su ne mhm. fi mu toll am na réew yoo xam ne kenn ñemewu leen a noggatu coowlee bi nekk rek dañ naan wooye xam nga gaa yi dañuy waaru dinañ leen diaboliser wax mais doo dégg kenn xalaat maanaam fukki xelam xalaat ne day jël ay armem di ay bombam naan dañuy dóor foofu lu demee nekk Russie lu demee nekk Corée du Nord lu demee nekk Sénégal yooyu yëpp amul kenn ku ci xelam maanaam junniy xelam sax mënut a bokk ba dajale dajale ba xalaat ne xaaral ma dem duma ji leen loolu kenn du ko xalaat lu tax parce que dañoo waajal yor seeni gànnaay loolu nag bu ko jullit ñi bàyyee te yeneen bi waxoon na leen ko de sallallahu alayhi wa sallam te hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bii la radiyallahu ta'ala anhu bis boo leen bàyyee loolu bu boobaa yàlla dana xërtal ci seen kaw ay noon seeni noon ba pare ak torox tànge goo xamante ne du jug ci yéen feet dellu watoo leen ci seen diini maanaam loolu euh, te mooy mu ngi tàmbalee isa euh, euh, isa bayatum bil bil bil ayna moo leen boo leen saa yoo leen xamante ne da ngeen di def di jaay di jaay njaay bi nga xam ne moom la ñu tuddee ayna maanaam mooy xeetu suul bukki suuli bukki xeet yooyu noonu bis boo leen ko tàmbalee muy benn ñaareel bi ci def maanaam euh, ay na mooy lan mooy tey damay jël benn matériel maanaam mu ñëw jënd ko ci yow ma jëndee ko ci yow benn njëg ba pare dem jëlaat jëmmi matériel bi beneen yoon ñëw indiraatal la ko jaayaat la ko ba pare jaayaale te ko njëg bu bokkut teg njëg bi ma ko jëndee woon wala boobu ma def ko ay pièces détaché ko ñëw jaayaat la ko ci njëg boo xam ne mooy ëpp li nga xam ne moom laa ko jëndee woon wala bu ko gën a tuuti loolu moom mooy eh, eh, bay obil eena eh mooy eena loolu moom daganut maanaam lu tax parce que day mel ni tey fi mu toll bi moo ñëwee jënd ko nga ne ñaata la ma ne la si nga ne ma 5 euros ma ñëw jox la 5 euros ñu dem ba ci jëmbi jamono ma ne la kaas ba ma jëndoon laa bëgg nga jëndaat laa bëgg nga jaayaat ma ko ma ne la ñaata ngeen waa bii man moom nag bi faa moom 6 euros laa la koy jaayee loolu dafa xaram parce que lu tax parce que day mel ni kaas bi maanaam amul solo day mel ni dama laa jox 5 euros nga jox ma 6 euros loolu lay nurul loolu mu ne bis boo leen boo di commencer di def waktafaytum bi zar'i ba pare ngeen di doyloo mbay kese mbay rek ngeen doyloo ko wa taraktumul jihaad ngeen bàyyi xeex ah mu ne yàlla sallallahu alaykum aduwakum te yàlla da leen di xirtal ci seen kay eh, ay noonu mu ne ba pare ah, ah, wala wa ak wa zillata ak toroxtaange hatta ta'udu ila ila diinikum ba keroog ngeen di delluwaat ci seen diini ci loolu moom mooy li xew jamono ji moom loolu yaakaar naa ni ñetti nit ñu xelu du ñu wuutee ci ne ci ne li dal jullit ñi loolu la loolu kon euh, léegi kon boobaa dañ ciy jàngee loolu beneen bi nga xamante ne moom lañ ciy jàngee itam mooy ne euh, mooy mooy mooy mooy ne tamit kon du rek fas yi maanaam ñoo tax ñuy wax waaye lépp loo xamante ne dafa dafa mel ni maanaam lu demee nekk tiir à à l'arc yaa moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñett yooyu mu mu daganal ko maanaam mooy yi ñetti xeetu fo yooyu moo tax ñetti xeetu fo yooyu la daganal maanaam xët euh, xeet yi ak lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu maanaam daw kii dawal fas ak li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu fii ak fii natation parce que yooyu dañuy defar nit ki dañuy dëgëral nit ki te te du foofu kese waaye am na foo boo xamante ne moom am foofu kese la loolu moom daganul comme li Cheikh Abdou Dabba waxoon rek radiyallahu anhu bi mu rombee nee na taalibe bi moo ko nettali nee na dama romb ma man ak sëriñ bi eh, Cheikh Abdullah ibn Mubarak eh, eh, Ahmad ibn Mubarak plutôt Cheikh Ahmad ibn Mubarak mu ne dama romb sëriñ bi ay gaa yoo xam te dañu jël benn loo xam ne comme balla ni ñu koy sànni keneen ki dem jàpp ko ñu sànni ko keneen ki dem jàpp ko ñuy daw bi ci topp ak yu mel noonu ma ne ko lii lan mooy acte bi ci diine mu ne dafa xaraam ma ne ko lu tax mu ne ma parce que ma ne ko mais lu tax Euh, euh, euh, lu tax mu mu mu foofu le fait que mu nekk foo rek mu xaraam mu ne parce que day détourner nit ci yàlla maanaam day tax nit ci du xalaat yàlla moment bi muy fo bi muy nekk ci loolu du xalaatati yàlla mu ne ko mais kon lu tax ñu daganal ñett yii ñu tudd léegi mu ne parce que yooyu dafa am beneen xikma bu ci nekk mooy day tax nit ci mën a waajal pour bu xeex jotee ci yoonu yàlla mu mën koo def maanaam kon nga gis ne mbir yi dafa dafa wuute maanaam mbir yi ay ay ay mbir yu wuute la boo ci boolee nag ak la fait que temps bu julli jotee doo leen julli nga boole ci ak ngeen di euh, wuññi ay awra nga boole ci jaxasoo yi góor yi jigéen ñi nga boole ci ak yeneen ak yeneen moom lool moom xaraam ci kaw xaraam ci kaw xaraam la moom loolu moom yaakaar naa ñaari nit ñu xellu duñ ci wuute mu ne dégg nga mu ne kon mu ne wasaabaka euh, mu daal di jiit mu daal di rawanteloo baynal xayli ci digg diggante tamit fas tamit ay fas allati yi nga xam ne lam mar ñoom tamit ba tey kiiwuñu leen euh, euh, ñoom it kenn yafalu leen woon ah ila masjidi bani Zurayq maanaam ñu jaw ñu rawante ba ci masjidi bani Zurayq maanaam jàkk ji nga xamante ne ñoom ñooy jàkkay euh, banu Zurayq Zurayq bii nag nga xam ne naan banu Zurayq ab ngir la maanaam ab bërëb ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy Xasraj maanaam ay euh, doomi waa Xasraj lañ mooy Zurayh ibn Amr ibn Haarisa ibn Jushm ibn al-Xasraj moo tax ci ansaar yi ñi ngir googu maanaam ci ñooña maanaam moo tax ñu naan ba masjid Bani Zurayh ngir ne ñoom ñoo ko tabax te ñoom ñoo fay julli maanaam seen koñ ñoom ñoo fay julli ndax xam ngeen ni arab yi nit ñi doon def te loolu sax wolof yi dañ koy def ak ñu bëree bëri mooy nañ naan comme euh, dëkk bi day nekk dëkk bu mag mu am kon yoo xamante ne ñi sant nangam ñoo koy dëkk maanaam comme wolof itam dañ koy def nga gis ne ay dëkk yu ndaw ndawaan lay doon yu ndaw ndawaan ci biir benn dëkk ah voilà maanaam doomi diw yi comme buñ na euh, voilà euh, masalan tey buñ nee kër kër bon léegi xëy na wuute na waaye bu njëkk ba buñ naan kër Mbay Faal kër Masaar nangam nga xamante ne ay wala ñoom diw sangam ñoo fa dëkk léegi nag ñoo après day wuute comme par exemple boo xoolee ay yoo Cambérène ñoom kii lébu yi dëkk fa nga dem feneen ñii dëkk fa yu mel noonu waaw loolu euh, arab yi tamit noonu lañ doon doxale waaye nag banu Zurayq euh, kon ñoom ñoo dëkkoon foofa maanaam lii nag moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi maanaam le fait que jàkka ji ñu tuddee ko jàkkay banu Zurayq te Seydina Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radiyallahu taala anhu wax ko ah nettali ko te mu jamono jooju yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon fa mu ne wa anna te li boor mooy Abdullah ibnu Umar moom ci boppam radiyallahu ta'ala anhuma kaan kaana nekkoon na maanaam dafa tudd boppam te bi muy tuddee bi mu tuddee boppam ah euh, dafa dafa dafa dafa dafa maanaam ne moom la bokkoon waaye bi muy tudd boppam dafa tuddee boppam turam waxul man voilà mu ne saabaka dafa raw da maanaam kaana nekkoon na fii man ci ñi nga xamante ne saabaka dañoo rawante woon bi haata euh, moom moo tax euh, Euh, li tax nag te loolu kon dañ ci xamee ni rawante googa kon euh, dagan na beneen mbir biñ ciy xame mooy ne catégorisation mbir mi maanaam mooy buñ naan ñii dañ leen a yafal ba ñu tollu nii ñii ñu defal comme naan poids lourds yi ak ñeneen ñi ci def voilà loolu tamit dana dagan beneen mbir moo tax mbir moo xamante ne nit ki moom effort boppam la ciy def loolu bu boobaa day daal di dagan mu mën koo mu mën koo def su fekkente ne comme par exemple daw daw bi rawante bi su fekkente ne maanaam moo tax yooyu ñoo ci tane yi nga xamante ne ay xeeti comme rawante lay doon ak yu mel noonu ah wala ay yanu poids wala ay xeet yu mel noonu bu fekkente ne wuññi awra du ci am eh, jaaxasoo góor jigéen ak yu noonu du ci am te ndax loolu du doon foofu kese ndax defar yaram ci lay bokk waaye ñaareel bi ci def moom mooy dafa am kii bu ci nekk mooy eh, waajal nit ki nit ki day waajal boppam eh, ci ngir mën a tamit téyewaale wér gu yaramam waaye tamit téyewaale. Eh, kii bi eh, nu mu tudd eh, maanaam ngir gën a mën a am doole itam ngir gën a mën a dëgër tamit ngir bu bu ko diine ji soxlaa mu mën a bokk ci ñi yulli seen seen doole maanaam xeex nag day day day day wute selon jamono ji ak selon lieu yi comme nii ñun niñ nekkee ni xam ngeen ni soxlawuñu yenn maanaam soxlawuñu di di di wut ay ay pistolet ay yooyu maanaam ñun li ñun ñun li ñu soxla mooy liggéeyal diine ji ci ay mbir yoo xamante ne day taxaw maanaam mu leer ba pare mu nekk xeex boo xam ne xeexum xel lay doon ak xeexu euh, communication ak xeexu maanaam euh, euh, di di di di wax lu leer ak xeexu jàngale diine ji ba mu gën a leer ci nit ñi ak xeexu rafet jikko ak xeexu maanaam loolu ñun loolu lañ soxla masalan boobu xeetu xeex daa daanaka lañ soxla fi mu toll soxlawuñu di dóor ay bal di kii jël ay jaasi di dóorante di gorante parce que. loolu li tax soxla wuñ ko dafa leer nañ bokk na ci yu bëree bëri yi ko waral mooy bokk na ci mooy benn euh, mooy ñi ñu dëkkal ñu ñuy dëkkal xamuñu làngaat boobu wala bokk en tout cas ci suñu biir ñun xamuñu ko beneen bi ci def moom mooy euh, euh, koo xamante ne moom lu ci ëpp ci li muy doxale mooy ci mu xelam lay lay lay lay jéem maanaam la lay jéem a daanele ci la lay jéem a discrédité yow il faut nga am xel bu toll noonu ngir mën koo daaneel mën koo discrédité beneen bi ci des moom mooy li nga xamante ne mooy règle yi ñuy am masala loi yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk maanaam acte yi nga xam ne ñoom ñoo ne masalan loolu moo ñuy may ba ñu mën a xeex ak ñoom tamit ci justice bi bu ñu defee dara wala ñu wax ñu dara lu jaaduwut ñu mën a dem ci kanamu yoon ñu àtte ñu loolu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yooyu yëpp moo tax ñun ba pare beneen bi ci def moom mooy terewuñ ñu ñu julli wuñ ñu ñu woor terewuñ ñu ñu ñu dem màkk dellu si te loolu ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp moo tax soxla yi yooyu mooy ne soxla wuñu leneen lu dul lu dul xel lañ soxla ak xel lañ soxla ak leneen ak liggéeyal diine ji ci am njàngale mu leer waaw ak di di di di ak tamit wut alal suñu alalu bopp bu ñu moom di ko ci dugal di bañ di di di di sukkandikoo ci kenn maanaam nga xamante ne yaakaaruñu kenn jàppale ñu ci dara suñu bopp rek lañ soxla niki noonu nag day laaj tamit ñu am ay nit ñu am doole loolu ñu war a tabax ñu ñu mën a yëkkati teg ko tabax ko waaye du ñu toog ñun mu ñu waree tabax dara jullit ñu nekk fi ñu dem wuti ji ñeneen ñu ñëw tabaxal ñu ko loolu yëpp may doole ñeneen ñi la ci te ñun ak ak yeneen ak yeneen ak leneen maanaam yooyu noonu mooy tax maanaam xeetu euh, di yi nga xam ne day maye doole day maye kattan day maye wér gu yaram ak yooyu yooyu ñu ñu bokk ci yi ñuy def tamit. bokk ci xeeti maanaam xeeti sport yi nii mën a war a mën a def waaye nag maadaama loolu lu xarab raxu ca loolu tamit dafa war a leer euh, ngir ne tey masalan natation lu demee nekk natation li muy baax baax baax mënutuñ ko def ñun fi mu toll fii en tout cas mënuñu ko def fii ni ñun lu tax parce que à moins que ñu mën a dajaloo am suñu euh, suñu suñu piscine bopp yu ñu tabaxal suñu bopp defaral ko suñu bopp nga xamante ne bu boobaa règle ya ñu neex moo fay dox à part loolu sinon buñ bëggee mënuñoo dem ne masalan way ñun fii bëgguñu jigéen ñi di sol lii bëgguñu ñun tamit ni ki maanaam mënuñu ko imposer kenn ndax mu muñu maanaam loolu kon <coughs> loolu kon li muy baax baax baax du tax mu dagan nga dem dégg bu di ko defee ji suñu en tout fii bërëb bii ak suñu jamono ji loolu daa war loolu tamit man man nay leer comme ni nga xamante ne ni mu nekkee jaamu yàlla ngay mën a taxaw di jàkkaarloo Euh, euh, géej <coughs> ngay gis kéemaanu yàlla bi mbagg bu ñëw maanaam euh, duuf bu ñëw nga nga nga wax allahu akbar ba muy quarante ndax loolu soo ko defee wala ba muy soixante-dix ndax soo ko defee yàlla jéggal la sa bàkkaar yi nga mën a defee ànd ak loolu yëpp ñun mënatuñ koo def lu tax parce que plage yi na muy mel dafa xaraam ñu ñu ñu dem di toog foofu maanaam yooyu tamit yu mat a bàyyi xel la maanaam kon. Euh, <coughs> euh, kon <coughs> loolu euh, lu mata bàyyi xel la ci buntu boobu <coughs> li nga xamante ne nag moom la al imam ibnu Tiin rahimahullahu taala ni ma yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne dafa rawanante gaa yi maanaam ñoom bi ndax xadiis bi dañ koo tënk nii imam al Bukhari rahimahullah da koo tënk waaye rawalante bi mu leen rawalante am na leneen lu ca tegu moom mooy daf leen a euh, ba mu paree dafa fay dafa dafa dafa dafa dafa dafa ndàmpaay ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon rawante ku njëkk ki ki nga xamante ne moom mooy ki njëkk a ñëw daf koo jox ñetti euh, ñetti xeeti ensemble yoo xamante ne day am ay or yu ci nekk yoo xamante ne dañ ko koo mayoon Yemen la jóge woon yeneen ñaar ñeneen maanaam keneen ka ca mu jox ko ñaari ensemble yooyu ka ca tegu mu jox ko ñett mu jox ko benn ka ca mu jox ko euh, dinaar maanaam xaalis wurus mooy comme benn médaille wurus kese tegu mu jox ko bu xaalis ah euh, kese tegu mu maanaam mu jox ko dirham dirham kese tegu nag mu daal di koy am am ay euh, pièces xaalis yu mu ko jox muy juróom benn juróom benn ñoom lañu la la la la récompense maanaam kon moom joxewut ñetti médaille comme ni ñu koy defee ji ah ci eh, yeeg eh, championnat yeeg wala jeux olympiques yeeg yooyu waaye ñaar ñetti waaye juróom benn la joxe ba mu pare nag daan ne barakallahu fiika wa fii kullikum wa fi sabiqi wal fiska maanaam yal na yàlla barkel la maanaam ki raw daan ni yal na yàlla barkel leen yéen ñëpp tamit ba pare yal na yàlla barkel ka njëkk ba njëkk a mujj maanaam loolu tamit mu daal wax yàlla daal di ñaan amaan na nag ki nga xam ne moo gañe woon mbir moom mooy Seydina Abdullah ibn Umar ci boppam radiyallahu ta'ala anhu moo ko gañe woon amaan na euh, waaye kon moom bokkoon na ci ñi rawante ci la ñuy xamee ne ñii di rawante comme tey ñii ñuy wane ñuy def ay Longchamp ay ñooñu noonu ñooñu tubaab yi mooy ñi ngi gis rek ñu kii di rawante fas yi noonu ñooñu la ñuy def ñoom dagan na ni contre ñi ñi ñeneen ñi nga xam ne ñooy miser ci ñoom loolu ñoom daganut voilà ñii parier ñooñu loolu li ñuy def daganut ngir ne amuñu benn effort bu ñu def ci mbir mi lu dul tandus ba pare dañuy joxe seen xaalis ci loo xamante ne wóorul ñu mën koo récupérer ba pare keneen ci àq moroomam yi rek lay lay nangu jël ko ci loo xamante ne defu ci benn effort lu dul tandu loolu moom mooy euh, euh, moo tax loolu dafa dafa xaraam ni sàngara xaraame comme ni ko aaya bi waxe mooy maysir xamru wal maysir euh, beneen bi ci def nag moom mooy rawante gii nga xamante ne comme ay rawante gaal masala tey rawante gaal ñuy rawanti loola la ñuy def dagan na mais bu ñu amoon kenn ku cay pari day daal di maanaam ci kii pari yi mu xaraam ak yu mel noonu loolu kon maanaam tekkantal googu man naa bàyyi xel mais lii kenn tegul dara dañ leen a dañ leen a dañ leen a jox kenn ku ci nekk waaye bu fekkoonte ne dañoo teg kenn ku ne am lu mu tegit dana dagal comme ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam euh, yéeféer bi ni ko woon euh, kaay maanaam ma jël samay euh, fukki xar yow nga joxe su fukki xar ñu lu bëri ku daan moom mu jël lépp maanaam yent bi saasam daan ko à chaque mu yokk fukk bu fukk ba xarab yëpp jeex tak mu ne ko may naa la lépp te moom kenn mos ko daal a te leen ne ko nag ah non xam naa ne yow daal dëgg-dëgg yenente yàlla la maanaam loolu sallallahu alayhi wa alihi wa maanaam loolu dañ ciy xamee ne <coughs> ah, loolu moom lañuy ñuy xamee ne euh, maanaam mooy rawan mooy mbir yooyu dana dagat li daganul kay mooy tamit bind leen euh, euh, euh, maanaam ab question baa ngi nii tontu leen ku tontu SMS bi ngay tontu am na nangam bu ci yokku maanaam parce que lu tax bu doon ne maanaam ndax yow dangay teg dara ngir perte loo xamante ne dépendre tout ci yow ndax yow da ngay tontu gaa yi jël seen xaalis ba noppi ci biir ñi tontu tontu bi jub ci ñooñu la ñuy tànn. maanaam ci ñooñu la ñuy tànn kay gañe loolu tamit loolu day xaraam amma te te loolu day tegtal ne rawante yi xeetu rawante yi masalan teg nañ nit ñi ñuy rawante jàng alquran wala ñuy rawante tari hadith wala ñuy rawante masala fekk ñu xool kan wala ak yu mel noonu yooyu après ñu daal di jël ki gañe ñu jox ko ndàmpaay fekk tegu noona et cetera solo niñ ko tege rek loola dana dagan dana dagan ngir ne da nit ki effort am la def maanaam am xelam la namm. ak it xam-xamam la jëfandikoo waaye ki nga xamante ne jëfandikoo yooyu yëpp dara ci tàndu rek la aju loolu moom day daal di xaraam te loolu moom mooy maysir mooy xaalis bu yomb mooy maysir mooy jëfandikoo maanaam di di wut di am po moo xam ne day joxe xaalis bu yomb loolu mooy maysir. kon kon football bu kii kii maanaam bu ñu solee seen kii def football nii rek dara nekku ci kon. ah kay moom laa doon wax léegi dóor bal boobu noonu daw topp ci maanaam ak yu mel noonu. loolu moom mooy lay ni maanaam dalay dalay fàttaloo yàlla maanaam euh, euh, euh, voilà xeetu xeetu xeetu mbir mi parce que xeetu fola xeetu fola bokkut ak yee nga xamante ne du foowu du fo maanaam tey ba ba keroog muy xëy na xëy na mën naa cee jur waaye gars yi rawante di daw di course dégguma ñuy wax ne jeu la ñuy def dañuy course rek la ñuy wax alors que ñi nga xamante ne ñoom ñooy fo fo football ak di basket ak yooyu ñoom dañ naan dañuy jël jouer ñoom ñoom ñu ngi ci jeu ah, ah te même bu fekkente ne xëy na voilà maanaam mais li ma la bëgg a wax rek mooy ne même nit kii xool ni muy xoolee kii bokkut ak ni muy xoolee ñeent te beneen bi ci def moom mooy football bi xam ngeen ni ci bon loolu sax du loolu moo déterminant ci masara bi mais football bi ki gagné du ne moom a gën a ay alors que rawante bi ki dàq daw koo koy raw euh, ndax euh, ak yeneen ak yeneen maanaam mbir yi dafa habitude yu bëri bëri alors que ci ci ci ci ci ci voilà comme ni ko football bi daa am ay ay ay ay ay ay réalités yu boppam voilà beneen bi ci def nag euh, kii bi ci nekk maanaam état état d'esprit bi nekk ci ginnaaw fo football boobu. état d'esprit bi nekk ci ginnaaw football boobu ndax ndax xeetum pola boo xamante ne euh, nit ki xam nga da ciy bànneexu day nem di ci bànneexu ci ci po xam ngeen ni football bokkut ak daw bokkut ak daw ak te même daw yi ñuy def nii ci Jeux olympiques yi yooyu yooyu wax mu ne dagan nañ ah du yooyu laa wax ne dagan nañ voilà maanaam li tax leer na voilà mu ne xadis boobu kat moom al-Bukhari yi nag indiwaat na ko inshaa Allahu taala daañu ko gën a gis sax xadis numéro deux mille huit cent soixante-huit deux mille huit cent soixante-neuf deux mille huit cent soixante-dix-sept sept mille trois cent trente-six imaamu Muslim nag xadis numéro mille huit cent soixante-dix imam Malik foofu la ñu waroon a njëkk ndax ci moom la jóge indi na ko hadith numéro mille trois cent quarante-deux euh, imaamu Muslim bi mu ko indiwaat da ko indi jële ci yoonu Yahya ibn Yahya at-Tamimi sëriñam boobu mu solo ko ci imam Malik rahimahullahu ta'ala imam euh, Abu Dawud indi na ko hadith numéro deux mille cinq cent soixante-quinze ak deux mille cinq cent soixante-seize imam at-Tirmidhi indi na ko hadith numéro mille six cent quatre-vingt-dix-neuf imam an-Nasa'i hadith numéro trois mille cinq cent quatre-vingt-trois trois mille cinq cent quatre-vingt-quatre imam Ibn Majah indi na ko hadith numéro deux mille huit cent soixante-dix-sept imam Ahmad ibn Hanbal dina ko hadith numéro 4487 4594 5181 ak 5588 kon gis nañ ni waa sahaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ hadith bi rahmatullah ala al-jami' mu ne baabul qismati wa ta'liq al-qidmi fil masjid baabu buntu al-qismati xaajale maanaam séddale dégg nga maanaam li wa taaliq ak ak ak ak ak ak ak ak ak masjid al al al moom mooy ay car cari tàndarma fil masjid yi ci jàkka ji dégg nga maanaam kon fi imam al Bukhari rahimahullahu taala dafa am ñaari mbir yu ko tax a buntu bi buntu mbir mu njëkk mi moom mooy li nga xamante ne moom mooy Euh, moom mooy di àtte di di di séddale alal ci biir jàkk ji maanaam ñu nekk ci jàkk ji alal ji ñëw ñuy séddale ci biir jàkk loolu lay lay leeral euh, te day leeral ak daganam ñaareel bi ci moom mooy ne li nga xam ne moom mooy euh, nga lonku ci jàkka ji ay ñam ngir ne masalan ngir ñi ñàkk am ñàkk alal ñàkk lu ñu dundee maanaam mën koo jëfandikoo waaye loolu tamit acte yi ñu indi ñam ci jàkka teg ko daf ci daal di duggaale maanaam tey bu fekkente ne jàkka ja ñun de am na ku fi maye maanaam indi nañ mburu teg nañ ko ci buntu jàkka ji wala yooyu lonk ko ci jàkka loolu àtte boobu la yor ku bëgg jël ku génn rek bu bëggee yóbbaale mu nekk sarax wala boo ki nga xamante ne moom mooy euh, lii wal masalan ñu indi fa añ wala reer wala yu mel noonu ci biir jàkka ji ginnaaw julli wala yu mel noonu yooyu tamit maam moom lay leeral fii mu ne. Euh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qala Abu Abdullah mooy moom al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne al-qinwu mooy al-isq rek al-isq moom mooy cari tàndarma mooy ah ah voilà mooy cari tàndarma garab mooy garab bi dégg nga wal isnaani ñaar yi qinwaan la ñuy wax wal jamaatu mbooloo mi al aydan ba tey qinwaan la ñuy wax hmm. loolu mislam mislu mi ngi mel ni silwin sinu ak sinuwaan sinu mooy lu nuroo maanaam moom mooy euh, dañ koy wax ngir ñaari mbir sinu da dañu koy wax ngir wax ne euh, ñaari mbir yu nuroo dañ naan sinuwaan ñaari mbir lañ yu nuroo wala boog ñu ne sinu moom mooy tamit maanaam ñetti caru tàndarma yoo xam ne dañoo bokk cosaan ñetti dattu tàndarma yu bokk cosaan loolu tamit dañ koy wax sinu dégg moo tax euh, nday maanaam ab ab bay tax ñu nan ko sinu dégg nga moo tax euh, moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne alam tara anna al-amma sinwu abi maanaam ne euh, kii euh, bay tax moom sinwu la maanaam mooy ak ku du mook bàyyi ñoo nuroo maanaam bay tax ak bàyyi ñoo bokk atte ñoo nuroo mais pas ci waaye ñoo ci yeneen yu bari dégg nga kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala ñaari mbir yooyu la bëgg a leeral mu ne wa qaala wax na Ibrahim Euh, mooy ibnu Tahman euh, rahimahullahu ta'ala euh, hadith bi hadith la boo xamante ne muallaq maanaam muallaq la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi da indi mu nekk taaliqan waaye nag hadith la boo xamante ne jokkaloo na ñeneen solo nañu ko ku mel ne al imam al-Hakim rahimahullahu ta'ala ci mustadrakam wala boog ñeneen imam naka noonu imam an-Nasa'i rahimahullahu taala indi na ko ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne indi nañu ko ñoom tamit rahmatullahi ala al-jami' ku mel ne al imam ibnu abi shayba mu ne wala ak at-Tabarani tam rahimahullah mu ne wa qaala Ibrahim te moom mooy ibnu Tahman rahimahullahu taala muy Abu Sa'id al-Khurasani al-Hawrawi rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna cent cinquante huit cent soixante troisième année bokk 163e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na yeneen hadith ci càllale gi waaye càllale gi jokkaloo jokkaloowul maanaam imam al-Bukhari nag saa yoo ne qaala diw maanaam mu nekk taaliq boo xam ne daf ko jëfandikoo ci siixatul jazm li muy teg mooy hadith boobu wér na xadis boobu wér na borom xam-xam yi rahmatullah topp nañ ko ba gis ne xadis boobu wér na waaye nag càllale gi indiwu ko fii mu ne an Abdul Aziz ibn euh, euh, Ibrahim ibn Tahman euh, mu ne an Abdul Aziz ibn Suhayb rahimahullahu taala muy taalibi Seydina Anas radiyallahu taala an te gisoon nañ ko mooy Abu Hamza al-Bunani al-Basri rahimahullahu taala moom Abdul Aziz ibn Suhayb solo na ci Seydina Anas ibn Malik ak ñeneen rahmatullahi alal jami waaye ñu ëpp li mu solo ci moom mooy sayyidna Abdullah Abdul ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu imam Ash-Shu'ba ibn al-Hajjaj ak Sufyan ibn Sa'id az-Zawri ak Hammad ibn Zayd ibn Hushaym euh, ibn Bashir al-Wasiti ak imam Abdul Waris euh, al-Basri ak ñeneen Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alal jami ak ñeneen solo nañ ci moom Euh, moom siqala comme ni nga xamante ne noonu lañu ko gis bëriwul nag xadis yi mu solo waaye cent trentième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la génn adduna euh, mu ne an Anas te moom mooy ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Damdam radiyallahu ta'ala anhu zulwusnayn Abu Hamza sahaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xaadim rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi solo ci deux mille deux cent quatre-vingt-six xadis moom mooy ay musnadam cent quatre-vingts hadith imam al-Bukhari imam Muslim rahmatullahi alayhi ma bokk nañ ko solo quatre-vingts hadith la imam al-Bukhari wéetoo imam Muslim wéetoo quatre-vingt-dix hadith kon imam euh, Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu mu nan na wa qaala nee na utiye indilo nañ annabiy annabiyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi maalin ci alal min al-Bahrayn bu tukkee ci ba Bahrayn euh, ki ko ko indi nag mooy al-Ala ibn al-Hadrami rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu maanaam ndax mu mukk yónni moom la fa tegoon Euh, nga xamante ne ndax ñoom la yeneen ci misaal ndax ci xaraaj yi la jóge alal ji maanaam mooy lan moom mooy euh, bu demee ba euh, jël ab dëkk danaan yéen léegi ni ñuy def moom mooy ñun dañuy indi suuf si yéen ngeen ngeen indi mbay mi maanaam ngeen ngeen ngeen def ci kii bu ñu paree nag ñu daal di séddoo waaw maanaam loolu nga xamante ne yaman nag ci ci la njëkk amee maanaam Bahrain bokk astaghfirullah Bahrain ci la njëkk amee alal ju bari jooju nga xamante ne cent mille lañ fi indi maanaam lu tolloog cent mille maanaam euh, cent mille dinaar la amaan na wala cent mille dirham lu ci mën ci xew lu bari la moom lañ indi woon ci jàkka ji maanaam moom lañ ko yónnee mu ñëw nag alal ji nag ñëw dugg ci biir jàkka ji waaw daal di ñëw ci jàkka ji nag tabarakallah fa qaala mu ne unsuruhu aywa na ngeen ko nag léegi tas leen ko fil maanaam euh, sotti leen ko unsuruhu sotti leen ko fil masjid ci jàkka ji wa kaana te mu nekkoon nag aksara maalin lu ëpp ci alal nga xam ne utiya moom la ñu indee bii ci moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam alal gi gën a bëri biñ ko indiloon loolu la woon maanaam am na ñeneen ñu ko daan di comme Xaybar ak feneen ak feneen waaye bii moom bi jugee woon baax rek moo gënoon a bëri liñ gënoon a indi mu bari lool ñu ñu jal ko ci jàkke <coughs> mooy kon alal mu ne nga ko maanaam teg alal ci jàkke ji loolu xaraam <coughs> dégg mu ne fa xaraja waaye eh, mu fa xaraja mu génn rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ila salaati jëm ci julli waaye walam gis nga alal ji dafa ñëw maanaam ci kër ga lañ ko fekk di ko indil alal ji mun ne yóbbu leen ko ca jàkka ja maanaam loolu tamit moom mooy alal bu ñëpp moom maanaam dañ koy yóbbu fa ñëpp moom waaye alal bu ñëpp moom ga ni ko indil ko sama kër gi ñeen ñu denc ko loolu du demee noonu dégg nga alal ji ah waaw wala alal gi ñëpp moom ga dugal ko sa compte personnel déedéet dañ ko war a dugal ci compte bi ñëpp bokk voilà maanaam compte daayira bi lañ koy dugal kenn du ko dugal ci compte yi euh, wala président wala keneen dégg nga <laughs> voilà ndax alal ji ñëpp moom la moo tax fa ñëpp moom bokk mooy jàkka foofu lañ ne nañu ngeen dañ dem teg ko fa waaye tamit loolu day wane ne tamit ñoom mooy saxaaba yeneen yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñu maandu la ngir ne alal jooju buñ ko fa tegoon ba pare ñoom te te kenn surveillé wu ko te terewul buñ ñëwee fekk ko fa mooy ne Eh, mooy ne nit ñi maanu nañ waaye bu doon eh, am na foo xam ne day ay eh, bu doon foofu la kon day buñ ko fa jëlee boo moytu buñ ñëwee ay miette lañ fay fekk mbaa sax buñ ko fekk dara maanaam boo ko bëggee fekk dara sax da ngay jeex am na koo xam ne moom bu doon foofu la noonu lay defee waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xaraja mu daal di génne moom rasulullah dawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam ila salaati jëm ci julli walam yaltafit te gestuwul ilayhi jëm ci alal bi maanaam xoolul sax alal loolu tamit day wane ni nga xam ne noonu la julli mag gi ci moom te loolu wax na ko soxnaam yi wax ne seedeel nañ ko ko ne Yonent bi sallallahu alayhi ci kër gi la daan ne daan na laaj lu nekk ci kër gi di ci di jàpp di jàpp ci liggéeyu kër gi waaye bu julli jotee day mel ne xamuñu xamuñu noonu lay demee xamuñu xamuñu ko loolu daal ñëw maanaam moom moom euh, ngir ne buy dégg nodd rek day dem julli te noonu tamit noonu la noonu la meloon moom sallallahu alayhi beneen bi ci def tamit maanaam bi comme li alquran wax ne ma xal basaru wa ma taxa maanaam xolam mësta jéng maanaam du xool feneen fu bokk tëg la ko tax ba pare mooy boromam subhaanahu wa ta'ala tey mësta weesu fañ ko xolloo maanaam te loolu moom mooy moom boromam rek la la yittiloo moom boromam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne fa lamma qada ba mu noppee nag as-salaata ci julli gi moom julli nag ba julli nag ba julli ga bare nag la dikkee nag fa jalata mu daal di toog ilayhi ci fama kaana nekkutoon yaraa di gis ahadan kenn illaa dul a'taahu dana ko jox maanaam ku ñëw rek dina am lu mu la jox am am ku ñëw mu ne am jëlal am jëlal am jëlal en tant que mënoon naa jël lépp aatimoo ko is rek maanaam ca jamono jooja rek jaa awo mu dikki ko al abbas mu al abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu di jaay yenente bi di bay saxu yenente bi ah sallallahu wa alihi wa sallam mun na fa qaala mu ne ya rasulallah e eh yow ndawal yàlla li aati nii jox ma maanaam lool tamit day dagan day day day day day day wane ni la maanaam laaj ci alal gi nga xam ne ñëpp ko bokk maanaam mooy eh, alal boo xam ne maanaam public ñëpp ko bokk nga laaj ci cër fekk ñu ñu koy séddale bien sûr nga laaj ci sa cër day daal di dagan fii nag borom xam-xam yu bari rahmatullah alayhim ci ñiy sarxa hadith yi léeg ñu am benn xeetu njuumte gu leen dab ci hadith bi maanaam ndax dañuy commencé di wax maanaam dañuy wax naan amaan na euh, maanaam mbir mi euh, ndax Seydina al-Abbas radiyallahu ta'ala anhu dafa bokkoon xëy na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi maanaam juróom-ñetti nit yi borom bi subhaanahu wa ta'ala wax na ñoom dagan nañu jox leen azaka ci kaw loolu nag ñuy wax ñuy ñuy jël ay xeeti interprétation yu bëree bëri di ko ci dugal waaye alal ji du woon azaka alal ji alal ji nga xamante ne la maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo woon maanaam moom la doon mooy xaraaj la rek maanaam mooy ne ñoom lañu ca Bahrayn la jóge te du woon asaka foofa maanaam dañ dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa séddoo woon ak waa Bahrayn suuf sa ñoom ñu bayal ko suufam euh, mu mu am ca alal bu bari alal jooja euh, biñ séddoowee kii jël maanaam ñi doon liggéey jël seen alal la nga ñu indil ko loolu la kon bu boobaa bu ciy joxe day koy joxe rek nu mu ko neexee voilà loolu kon bu boobaa loolu tamit day wane moo tax ña jox kenn joxul kenn tolloolewul ñu doon joxe te loolu moom mooy nit kuy maye kenn du ko wax ne ko ah da ngaa war a tolloole maanaam ñëpp war a tolloo comme da dem bay maye déedéet kuy moom ñëpp mu amul tolloo ku mu neex lu ko neex la lay may waaw loolu tamit beneen mbir la bu ci am ba mu ne. Euh, ndax mu ne ko ya rasulallah e eh, yow ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam aati ni jox ma beneen bi ci def moom mooy euh, mu mu ne fa inni naka man faadaytu damaa jëndi nafsi sama bopp wa faadaytu damaa jëndi aqilan aqil aqil mooy doomu euh, abdal euh, doomu Abu Talib ah doomu Abu Talib di doomu Abdul Muttalib maanaam kon muy moom ak yeneen bi maanaam aqil mook ak Seydina kii ñoo bokk Seydina Ali ñoo bokk ah ñoom ay moom ak yeneen bi saa sax kon ñoom ñii ay cousin la ah léegi bi nga xamante ne fii nag fa mu jëndee boppam jëndee aqil moom mooy euh, Badar ndax xare Badar euh, dañoo amoon euh, maanaam dañ leen a jàppe woon dañ leen a jàppoon jàmm bañ leen jàppee jàmm lool moo waral ñoom ñii ñu jënd leen ñu ñu ñu ñu jënd ñu jëndee seen bopp maanaam ñu prisonniers yi ñu daal di joxe rançon léegi nag loolu nag nekkoon alal goo xamante ne dafa taxoon seen alal gu bare bari ñu ñàkk ko ca. loolu nag lay wax nii maanaam kon nag euh, moo tax alal googu nag nga xam ne moom laa ñàkkoon nag nga gis ne xoolal yeneen ci bi ni mu maandoo sallallahu alayhi wa sallam maanaam waxul sax ne yéen comme ngeen yéen bu leen bokk bu bu leen joxe lu bari wala nañ leen baal déedéet ñëpp ñëpp dañ leen di teg ci même règle bi ah mbokk yeneen ci bi sallallahu ak ñu dul mbokkam ñëpp ci même règle bi la ñuy soumettre ñëpp voilà loolu tamit day wane euh, maanaam yeneen ci bi sallallahu alayhi maandoo. te wane tamit màggaay ki nga xamante ne moom mooy euh, maanaam ak maanaam bàyyi xel gi mu bàyyi xel boromam subhaanahu wa ta'ala waaye bi nga xamante ne moom la wax lii tamit ñu ne nañ ko nañ ko jox lii wane ni mu na fa qaala wax la woo ñeel ko moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xus jëlal maanaam kon li muy tekki mooy kon moom dagan na ñu may ko ci alal jooju ñu jox ko ci alal jooju bu doon alal jooju nag su doon azaka du dagal moom mu jël ko ngir ci waa ahlul bayt la bokk dégg nga moo tax bi mu ko ko waxee fa xasaa mu daal di sotti fii saw bi yii ci ci ci ci mu daal di jël mbalaanam rek duy di duy ci alal ji dégg nga su ma topp nag zahaba mu dem yuqilluhu di ko yanu maanaam di di jéem a yanu alal jooja waaye falam te attanu ko waaye manu ko woon attanu toon euh, mbir mi ndax tellement lim ci jël dafa bari attanu ko woon léegi na comme attanu ko woon fa qaala mu ne ya rasulallah e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam umur digalal ba'dhum lenn ci ñoom yarfa'uhum mu daal di koy yëkkati ilayhi jëm ci man maanaam moom mooy mu mu indil moo ko sama kër maanaam kon waxal kenn ci gaa yi na ko jël indil moo ko sama kër fa qaala mu wax ko yeneen bi sallallahu ni ko laa déedéet loolu du ma ko def ah waaw ngir du ma kenn mu jël ko yóbbu mu indil la ko qaala mu ne ko kon farfaaw yëkkati ko yow kon ante yow ala ye ñëw indi indil ma ko yow kon yow jël ko nga indi ko xam nga moom bay taxam la bay tax yeneen tamit sallallahu mu ne ko jël ko nga indi ko kaala mu ne ko laa déedéet du ma ko def tamit waaw parce que lu tax parce que dafa bëgg kenn ku ci nekk jël li nga attan parce que bu dee mu loolu mën naa nekk ñii dañuy ñëw indi sëf duy duy duy duy ne nañ dem voilà waaye ku nekk da ngay jël li nga xamante ne moom nga attan nga yóbbu ko su ko defee ku nekk man cee am loolu mooy maandute waaye loolu moo xam la bàyyam la bii la doxalee ak moom maanaam comme quoi yeneen bi sallallahu bu dëgg taxawee lépp day taxu dëgg rek ka fi ne sallallahu alayhi wasallam mooy maandute dégg nga mu ne ko mu ne ko euh, mu ne ko fa nasara nag mu dégg nga mu daal di kon muy muy sotti min bu ci moom summa topp zaaba mu dem yuqilluhu attan ko maanaam muy sotti di sotti ba keroog mu muy attan la mu mën a yóbbu nga fa qaala mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla alayhi salaatu maanaam muy dem tamit di ko yóbbu bëgg koo yàgg ah, ba tey attanagu ko dégg nga mu ne ko umur digalal ba'dahum kenn ci yow yar faaw muy ndig ila ala ye jëm ma ko qaala mu ne ko laa déedéet qaala mu ne ko farfaaw yi yëgiti ko anta yow ala yasmin qaala mu ko laa déedéet fa nasara mu daal di commencé sottiwaat min hu ci moom summa topp nag ixtamalahu mu daal di koy attal nag fa alqaahu mu daal di koy yen ala kaahilihi ci diggam gi da summan talaka mu daal di dem ah, gonem gi dégg nga fa ma zala mus dañul rasulullah ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wasallam yutbi'uhu di ko topp basarahu ak bëtam maanaam di ko topp di ko xool hatta mbéta xafiya mu daal di euh, muuru alay naa ci ñun ajaban ngir yéemu min xerfihi ci xër gi mu xër ci alal maanaam mu nan ci ah ci xër xër xër maanaam gis ne dafa xër ci alal moo tax mu mu mu yóbbu mu mu yóbbu alal bi maanaam ngir bëggoon a gën a bëgg yóbbu lu bari noonu waaye yeneen yi nag sallallahu alayhi wasallam loolu dafa bokk ci tarbiya bi muy defal tamit sahaaba bi radiyallahu anhum maanaam comme dafa xër ci alal gi moo tax bi mu koy yóbbuloo mu yóbbuloo ko rek li nga xam ne moom la attal loolu tamit bokk na ci ci ci li muy jariñ tamit mooy su ko defee mu xam ne alal gi jarul kër waaw jarul kër lii dégg nga <laughs> mu ne famaa qaama waaye taxawul rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wasamma fekk foofa nekk na min xaaf ca foofa dirhamu benn dirham kese kon cent kon ay dirham noonu cent mille dirham la woon hmm. nit ñi jël di yóbbu di yóbbu di yóbbu benn dirham desatu fa muy joxe ku ñëw mu jox la jox la maanaam moom boppam jëlu ko jëlu ci loolu day wane kon dëddu adduna yi nga xam ne noonu la dëddoo adduna ak maanaam ni nga xamante ne noonu la ñàkk bàyyi xel affaire alalu adduna soxalu ko sallallahu alayhi wasallam maanaam adduna ni mu dee dee deewee maanaam ni mu deewee ci moom am amul dara la ko ci xirtal yàlla rek ko ñor subhaanahu wa ta'ala waaw ànd nag ne gis nga alal ji moom bu la góor mënoon na ne ah comme sama alal la xaar leen dégg leen ko bii ci gi léegi ci jàkka ñu la ko yóbbu ñëpp ñëw toog ku ñëw mu jox la ku ñëw mu jox la ku ñëw mu jox la ba mu jeex dégg nga kon euh, hadith bii day wane ni séddale mu nekk na koo def kon ci biir jàkka ji maanaam séddale alal na alal boo xamante ne alal bu ñëpp moom la wala boog alal la bu ñuy mayee tout simplement nit ki mën na koo indi ci jàkka ji ñu commencé koo séddale ci jàkka ji loolu du lu ñu tere ci jàkka ji. te it du yëfi toppatoo yëfi adduna lii kay maanaam ak jaamu yàlla bu màgg la di saraxe ci biir jàkka ak di dimbali nit ñi ci jàkk ñi ñëw ci jàkk ñi ñu di leen dimbali loolu xeetu jaamu yàlla bu màgg la waaye euh, ci kaw tamit saraxe googa bañ am ay coow ay xuloo ay xeex ay xëccoo yooyu tamit bu bañ cee am séddale googu waaye bu fekkente ne li ci am lii rek la loolu moom lu dagan la bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la euh, Euh, moom maanaam euh, moom maanaam beneen wàll gi nga xamante ne nag moom mooy car yi lan moo tax kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ne mëneb naa ak car caru tàndarma yi ci ci jàkka ji mooy ne ci beneen riwaaya hadith bi yeneen bi sallallahu alayhi ba mu génnee di dem bi mu génnee di dem dafa romb maanaam ci biir jàkka ji maanaam ci ñu lonk ci ay car cari tàndarma pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu ñàkk maanaam kon loolu te waxu ca dara loolu moom moo tax waaye imam al-Bukhari rahimahullah day faral di indi lu mel nii tamit danaan nangam nangam te loola mu am partie ci biir euh, benn wàll ci biir tarjuma bi maanaam ci biir ni mu intitulé buntu boobu loo xamante ne du ñëw ci hadith bi waaye day ñëw ci hadith bi maanaam ci beneen riwaaya lay ñëw ci hadith bi waaye imam al-Bukhari rahimahullah loolu daf koy def ngir xiirtal nit ki ngir mu mën a wër hadith bi xool feneen fi mu ñëw yëpp boo ko defee mu xool ndax dana am luy wane loola ci biir mbir mi loolu nag day tax taalibe bi kon di gën a sërtulu ci buntu xam-xam ak di gën a def yitte euh, hadis bi imam al-Bukhari ci waa ashaabu kutubu sitta moom rek moo ko indiwaat ci hadis numéro trois mille cent soixante-cinq maanaam euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, hadis bi yëpp maanaam kutubu sitta yëpp hadis bi ñaari yoon la ci ñëw te ñaar yëpp ci Sahih imam al-Bukhari la ñëw rahimahullahu taala mun qaala dégg nga mun kaala baabu buntu man ki nga xam ne daa day woote li taamil ñeel ñam fil masjid ci jàkka ji wa man ak ki nga xamante ne ajaaba wuyu na fii ci biir jàkka ji ñam googa maanaam kon ki nga xamante ne am na tamit ci e, riwaaya e, e, maanaam am na ku ci yeneen riwaaya yoo xam ne wa man ajaaba ak ku wu wuyu minhu ci maanaam. ci jàkk ji dem ci dem ca ñam ga waawaa minhu am na ci riwaaya Kushmayhani boo xam ne man ajaaba ilayhi la maanaam ak ki wooy woote ilayhi jëm ci jàkk jëm ca maanaam li nga xamante ne kon fii moom lay wax euh, mooy ne yéen maanaam day leeral ne jàkka ji mënef na la maanaam ne ñam buñ lay invité ñam mën mën ngeen a ci jàkka ji mu ne la euh, man day ngoon maa la reer wala boog Euh, suba maa la invité añ wala boog kaay ñu dem kër ga añi ji wala yu mel noonu wala ñu dem restaurant ma invité la loolu nekk ci biir jàkka ji wax lu mel noonu ayut maanaam kon ñu ba voilà loolu yooyu yëpp bokkul ci ay wax yi ñuy tere ci jàkka ji waxi caaxaan la ñuy tere ci jàkka ji te loolu duy caaxaan dégg nga te woote jëm <laughs> loolu da ngeen xam nañ ci dara. <laughs> dégg nga waaw kon loolu woote jum ci jàkk de loolu du lu ñuy tere dégg kon euh, li nga xamante ne nag euh, kon moom mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fi mooy di wane ne jàkka ji tamit am na comme ni nga xamante ne noonu la waxee maanaam te day junj benn wàll ci la mu waxoon fële mooy comme mën nañ ñu fiy séddale te buñ ko séddalee nit ki mën na cee dem jëlu ji wuti ci ay ñam naka noonu li ñuy mën nañoo séddalee ay ay alal ci jiw ci biir jàkka ji naka noonu mën nañ ciy wékk ay ñam waxuma laa nag ñu ñëw ci jàkk ji woo la ne la kaay nga dem lekk ji loolu kay da loolu dara nekku ci mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitaab la haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi waxoon nañu la xam ko dafa si moom des Muslim imam Muslim ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhi te euh, ñu ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisoon nañu ko léegi ah. euh, qaala mu ne akhbarana Maalik imam Maalik rahimahullahu ta'ala gisoon nañu ko léegi Eh, ay haditham ñu ngi ci kutubu sitta an Ishaq ibn Abdullah te moom mooy Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha te Abu Talha mooy Zayd ibn Sahl daañu ko gis léegi al-Ansari rahimahullah an-Najjari rahimahullahu ta'ala Abu Yahya wala Abu Najih moom mooy dàqantal moom Ishaq eh, rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 130 ani ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëkk nekk ki nga xamante ne kon. ba bay maanaam euh, Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu bay taxam la ndax Seydina Anas euh, ibn Malik ndax ndax lan Ummu Sulaym mooy euh, Ummu Sulaym mooy baayu mooy mooy maamam mooy baayu Abdallah bi bi ko jur moom am Ishaq bi rahmatullahi radiyallahu ta'ala anhu mu naan noo sami'a dégg na Anas mooy Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu noo qaala nee na wajattu fekk na annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wasallam fil masjid ci jàkk ji maahu fekk mu ànd ak moom naasul ay nit fa tu maanaam kon loolu tamit moom mooy nekk ci jàkka ji nekk nit ñi ci biir jàkka ji euh, te bañ a toog maanaam ne mooy imam bi obligé wul kon mu nekk ki nga xam ne rek moom ci ci minbar bi rek lay toog déedéet te it toogandoo ci biir jàkka ji nekk ci ay yitte yooyu lool dara nekku ci nekk ci biir jàkka ji moo tax mu ne maa nekkoon na ak moom a naa naasul ay nit te kon dañoo nekkoon ci biir jàkka ji nekkandoo loolu mën naa ne moo xam dañuy waxtaan waxtaanu diine moo xam dam njàngale lañ fay def wala yu mel noonu wala dañ fay nekk ngir beneen mbir moo xamante ne dagan na loola mën naa ne ndax jàkka yi néegu yàlla la néegu yàlla nag jullit bi néegam la néegu yàlla néegu jullit bi la heure bu ko neexee la fay dugg heure bu ko neexee la fay génn te lu ko neex la fay def maadaama loola xaraamul dégg loolu moom mooy li nga xamante ne euh, maanaam yooyu mooy mooy message yooyu la imam al-Bukhari bëgg a jàllale rahimahullahu taala ci mboolem buntu yi nga xamante ne moom la nekk di noté ci yu bari ci buntu yii nii boo xoolee Euh, bi mu génnee tegginu ay tuflit ak ay ñandaxit ak ay xaartandikoo xeet yooyu ak ci jublu xibla bi maanaam orma bu mu jàkke ji am ak yooyu mu ci wax di wane ne waruñu koo salteel waruñu koo tilimal war nañoo xormaal jàkke ji ak yu mel noonu nga gis muy commencé di indi ay buntu yoo xam ne day leeral ne jàkke ji am na am na tamit maanaam du rek foo xam ne boo fa nekkee da ngay mel ni maanaam euh, voilà dootoo dundati déedéet da ngay continuer di dund tam quand même am na ay mbir yoo xam ne maanaam ndax jàkke ji mooy këru jullit ñi jullit ñi yëpp ko bokk tax yàlla moo ko moom maanaam loolu la lay loolu lay leeral fii mais kon jullit gi da ko war a jàppee ni këram waaye nag mu am yoo xam te ne mënu ko faa def yoo xam te ne du dagan mu def ko fa am nag yoo xam ne dagan nañu def ko fa ngir ne duggul ci buntu caaxaan dégg nee na moo tax mu daal toog nee na faqumtu ma daal di jóg fa qaala mu daal di wax lii ñeel ma arsalaka ndax daf laa yebal Abu Talha mooy sayyidna euh, euh, comme niñ ko gisee woon radiyallahu ta'ala Zayd ibn Sahl al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu Zayd ibn Sahl ibn al najjari al-Ansari radiyallahu bokk Banu Najjar te moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ngir maanaam ci waa batn bi ngir gi gën ci waa Ansar mooy waa Banu Najjar dégg nga mooy soxna yi maanaam mooy borom këru Sayyidatu Ummu Sulaym radiyallahu ta'ala anha di euh, yaayu Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu euh, Ishaq bi nga bin Ishaq ibn Abdullah ibn Abu Talha radiyallahu ta'ala anil jami' moom fekk na al Aqaba maanaam euh, jaayante gi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante woon ak waa Ansaar ca Dajwa euh, fekk na Badar ak Uhud ak mbooleem xare yi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare yëpp fekk na ko ak moom mi ngi génn euh, wax nañ ne génn na àdduna 34e année ginnaaw na Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne 32e année la. ne Seydina Usman a Affan radiyallahu anhu moo ko moo ko moo ko jullee ca Madina waaye gisoon nañ ne amaan na li gën a wér mooy du loolu mooy cinquante et unième année ci la génn àdduna ndax la ndax sax na ne woor na pendant quarante ans ginnaaw bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jógee avant yenn bi di fi jógee daanaka woor lu bari mais bi depuis yenn bi jógee bi sallallahu alayhi wasallam maanaam làqu woor na quarante ans yu tegaloo yoo xam ne dogu ci dogu ci dara lu dul euh, Tabaski Korité te loolu buñ ko bu xoolee dañuy gis ne te yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngi génn àdduna fukkee lu fa at ak benn ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, euh, maanaam ci fukkeelu at beeg benn bi ci la génn àdduna kon dañuy xam ne ah euh, kon maanaam cinquante et unième année la beneen bi ci def comme niñ ko gisee woon mooy Ubaydullah ibn Abdullah ibn Uqbata ibn Mas'ud moom ci boppam nettali na ne gis na ko te moom fi ay trente quatrième année trente deuxième année moom mënu ko loolu mënul woon a ne su fekkonte ne ci la génn àdduna kon loolu yëpp day wane ni amaan na lool moom mooy li gën a wér insha allahu taala euh, mu ngi génn maanaam moom nag ci ay ay euh, xadisam maanaam ci diggante ñaar fukki xadis la ak nangam maanaam yéegul fanweeri xadis ci xadis yenn saa saam ci saxiix yi ba saxiix ñaari saxiix yëpp ñaari xadis la ci am euh, imam al-Bukhari benn xadis la wéetoo imam Muslim wéetoo benn xadis yi si xadis Seydina Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu mu nee na qultu ma de nee na nee na kon nee na Seydina Anas radiyallahu anhu nee na Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ma ah xanaa Abu Talha la yabal dégg nga mu ne ko qultu ma ne ko naam waaw waaw moo ma yabal de fa qaala mu ne ko li ta'amin ngir e, ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ñam maanaam ngir ñamata mu yabal la qultu nee na ma ni ko naam waaw fa qaala mu ne liman maahu fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax liman ñeel xam ne maahu ñoo àndoon ak moom ko mu jóg leen dégg nga euh, loolu day wane day day day wane ni maanaam kon yabal nit maanaam benn lay lay bu njëkk moom mooy day wane ni euh, yóbbu maanaam invitation yi loola lu baax la ndax maanaam nga gis ni nit ñi dañ daan invité yenente bi sallallahu alayhi gisoon nañ ko ci hadith sayyidat um ne Euh, moom bi ko seet Ummu Sulaym radiyallahu anha ah, wala maamam Mulayka maamu Anas radiyallahu anhu ah, bi mu ko Mulayka ah, bi mu ko euh, euh, yónnee yabal ko ko loolu moom mooy benn maanaam loolu gis nañ ko gis nañ ko fii tamit dinañ ko gis ci yeneen hadith insha Allah maanaam loolu kon benn la ñaareel bi ci def bi muy wane moom mooy ne bu ñu invité nit dana dagan bu xamee ne keneen ka ah keneen maanaam mu jëm kooka de Euh, du ko déranger maanaam dana da ci moom bu amee ku mu àndal te xam nga ne ñam boo fa ne dana doy te kooka du déranger kooka loolu boobaa dana dagan mu yóbbaale ko ndax xam nga moom rek lañ éviter waaye ñi nekkoon ak moom ci jàkk ji dana ko nañ jóg dem nañ leen dem loolu beneen bi ci def moom mooy dagan na euh, ñu nga maanaam nga ànd mi ci ñam ngoo xamante ne lu tuuti la maanaam ñam bu tuuti invitation nag bi nga xamante ne mooy bii du woon walima du woon Euh, du woon nit ku takk soxna du woon ciital kon dina lii day wane tamit ni invité nit ci lu dul ciital it dagat na euh, te it ci sunna la bokk comme niñ ko gisee woon tam dañ ca tollee ci xadis boobu beneen bi ci def moom mooy dañ ciy jàngee ne euh, maanaam barke bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam amee ngir ne moom ba muy dem loolu attention du ñëpp ñoo mën a def loolu maanaam tey mën naa ne comme voilà may may dem ne ah man kat tey kat sëñ Khalil moom mu invité ma ne ah waaw xaaral sëñ Baye nañ demale waay genre yooyu loolu mën naa ne ngir ne man ak moom kese la ñooy dem te xam naa ne du ko déranger te amul problème waaye fi may bañee fi fi fi fi fi muy amee problème mooy tey bu ma nee woon nit ñëpp nañ demaale maanaam ndax ba muy sóor amaat na sóoraale ñu ñëpp waaye lii. li tax yeneen bi def ko sallallahu mooy xam mu xam ne ci barke ñam gi day bëri maanaam bu tuutee it ñoom bu ñu toogee dana doy maanaam loolu xam ngim ko xam moo tax mu ne nañ dem ñun ñëpp waaye bu doon bu doon bu doon ne moo ñeneen maanaam bu doon keneen du ko sañ keneen ku en tout cas ku xamul barke boobu ci moom du ko du ko sañ waaw dégg nga te loolu kon dafay bokk loolu ci li ñu tuddee alamatu nubuwwa maanaam mandarga yi wane ne ab yenente la sallallahu mooy barke mburu yi boobu nekk ci moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na fan talaq moo tax mu daal di jóg dem wan talaqtu nee na ma nit ma dem bay da ay lihim ci seen biir maanaam ma nekk ci seen biir rek ñu nit ñu dem <laughs> ñun ñëpp ñu dem dégg nga euh, kon li tax imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala indi hadith bi moom mooy ne dagan gi mu dagan ñu mën Euh, invité nit ki ba pare ñëw ci jàkk ji invité ko loolu kon ci kaw loolu mooy bu ma taseeg nit tey ci jàkk ji ma ne ko tey maa la invité loolu dagan na te du doon nekk ci waxu caaxaan maanaam loolu moom moo tax liñ naan waxu caaxaan yi la ñuy tere ci jàkk ji ak waxi àdduna fokk ñu déterminer ko maanaam du lépp loo leen waxtaanee rek ñu ne waxi àdduna kenn du ko wax ci jàkk ji déedéet tey par exemple bu fekkonte ne dama la doon laaj mbir moo xam ne ana diw mbaa mi ngi ci jàmm maam di laaj nit ki ndax wér gu yaram ndax wiir na ndax tane na lool du nekk waxu caaxaan bu fekkente ne dafa lay laaj loo xamante ne masalan tey dafa war a am solo ci suñu mbir ci sa ci sa ci sa maanaam li nga xamante ne noonu ngay évoluer ci sa dund lool du nekk waxi caaxaan fi muy nekkee waxi caaxaan nag mooy tey buñ bëggoon a waxtaane waaye yéen eh, gaa kii maanaam di waxtaanee li télé bi di wane film bi wala eh, ni ni ni championnat bi di demee ak yu mel noonu loolu moom dëgg waxi caaxaan lay daal di doon. ak wax yu duróog wax yooyu daal mm-hmm. yooyu waxi caaxaan la ak waxi àdduna maanaam waxi àdduna ndax dafa am loo xamante ne yëfi adduna la yëfi adduna yi kese loolu la tere waaye loo xamante ne mbiru du mbiru adduna yi kese loolu du duñ ko tere xam ngeen ni ñam donte mbiru adduna la mais du mbiru adduna yi kese ndax nit ki bu lekkut du mën a taxaw ba jaamu yàlla dégg nga kon loolu euh, maanaam comme ni ko mbayee ni xamee saak bu defut dara du taxaw dégg nga loolu moom mooy hadith bi kon imam al-Bukhari Eh, rahimahullahu taala indiwaat hadith numéro 3578 5163 5381 5450 ak 6680 imaamu Malik ah eh, rahimahullah indi na ko hadith numéro 2684 imaamu Muslim indi na ko hadith numéro 1428 ak 2040 2040 bi nag ñaari yoon eh, la ko indi imam At-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 3218 ak 3630 imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 3387 imam Ibn Majah indi na ko hadith numéro 3342 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 12491 12669 13283 ak 13427 imam kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ suñu hadith bi ba mu des ah, imam ibn imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala mu ne baabul qadaa'i buntub euh, atte maanaam di tëral atte walli aani ak rëbboo fil masjidi ci jàkka ji bayna rajuli euh, ma bayna rijaali diggante góor ñi wan nisaa yi euh, ak jigéen ñi maanaam baat bi nag nga am te moom mooy wax ne diggante góor ñi ak jigéen ñi ci riwaayatul mustamli la maanaam du ñoom ñëpp ñoom ñoo ko ñoo ko waaye Euh, al-Mustamli rahimahullahu ta'ala moom moo ko indi ci riwaayam maanaam li nga xamante ne kon moom lay leeral fii moom mooy kon ne dana dagan ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy julli maanaam ni imam bi mu tëral ay atte ci euh, biir jàkka ji maanaam mooy jàkka ji su fekkente ne dafa am ñaari jullit ñoo xamante ne dafa am lu dox seen diggante ñu ñëw ci imam bi mu toog tëral atte bi ci biir jàkka ji comme ni nga xam ne noonu la daganee ñu mayee ci jàkka ji ñu maye sëy ci takk sëy ci jàkk ji mm-hmm. xam ngeen ni léeg-léeg awaam yi sax dem nañ ba jàpp ne euh, rawatina ci réew wolof yi ne takk sëy faaw ci jàkk lañ koy defee fekk takk sëy ak jàkk joti wuñ dara ni mu daganee ñu takk sëy ci jàkk ji noonu la daganee ñu def leneen yoo xamante ne luy jariñ nit jullit la ci biir jàkk ji mm-hmm. masalan tey même recrutement mën nañ ko defee ci jàkk ji maanaam ah gars yi gars yi leen da ngeen a bëgg a liggéey sàngam nañ ne wacca ñëwal diw yow ñëwal diw yow ñëwal diw gars yi damaa bëgg ñu dem ngeen ma jox leen liggéey sàngam seen mbiri àdduna baax seen àllaxira jekk dégg ah, loolu yooyu yëpp kon dana dagan ci euh, jàkka ji euh, amma al-li'an moom mooy rëbboo li nga xamante ne moom la ñuy rëbboo li nga xamante ne moom moo tax ñuy wax nag mooy comme li alquran na ne walladina yarmuna azwajahum walam yakun lahum arba'atu shuhada illa an wala walam yakun lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'a shahadatin billahi innahu la min as-sadiqin wal khamisatu an la'natullahi alayha alayhi in kana min al-kadhibin maanaam ne rëbboo mu fekk mooy lan mooy su fekkente ne dafa am benn waay boo xamante ne loolu mooy lay am daan ci ñëw am na kitaabul lay am Euh, insha allah ci saxee bi mais li aan mooy lan mooy bu fekkee ne dafa am benn waay boo xamante ne dafa ñëw ni soxnaam xam ngeen ni nit ki bu ñëwee ne euh, gis naa ñaari nit ñuy njaaloo dañ koy wutloo ñeenti seede yu bokkut fañ jóge yógoowut waaye euh, ñoo xamante ne ñoo it dañuy ñëw kenn ku nekk ñëw daan ne man maa gis affaire bi gis naa njaa maanaam bu waxee ni dama leen a gis ñu sangu du dox du doy bu waxee ni dama leen a gis Euh, ñu ñu ñu ñu kenn ñu ñu ñu sa morom ak yu mel noonu yëpp du doy mm-hmm. lay doy mooy man gis naa maanaam ni ni ni ni ni ñaari njong yi du duggante maanaam feek waxul loolu mbir mi du du doy te loolu war na ci indi yeneen ñeenti nit ñu ñu wax la même chose maanaam ñoo xamante ne duñ bokk fan jógee moo tax am na boro xam-xam yoo xam ne rahmatullah nee na ñun li ñu gis. Euh, ba ba jamono jii ñu toll maanaam euh, euh, ñoom seeni jamono fàttalikoguñu yëgaguñu ci histoire fu ak ku ñu ku ñu dóor ay yar wala boog koo xamante ne teg nañ ko daanu njaaloo te la tax la tax moom mooy ay seede ñoo daje waaw ngir jafe gi mu jafe mais nag man naa de ndax bu ma doon ne alxuraan du ko man naa ne dégg nga te jamono saxaaba yi wala jamono Seydina Omar radiyallahu anhu am na ñu mu ci dóoroon ñoo xamante ne looloo taxoon te ñooñu demoon nañ ba mat ñett ñeenteel bi moo manqué ñu dóor leen ñoom ñoom ñu dóor leen ngir tuumaal gi ñu tuumaal ngor voilà ñoom ñu dóor leen quatre-vingts coups yi waaye waaye <laughs> eh, kii wuñu woon te saxaaba am na ñu ci bokkoon gisoon nañ ko Seydina Abu Bakra radiyallahu anhu ci ñooñu la bokkoon. ci ñu ñu dóoroon yar yi ci la bokkoon te loolu euh, euh, la loolu te moom fekke ndax gis nañ liñ mën a xam mooy ne sahaaba yu mag yooyu radiyallahu anhu mooy gis nañ loolu mën nañ koo xam mais comme matuñu léegi nag dañ leen di ñoom it dañ leen di dóor quatre-vingts coups yi mbir mi day wëlbati seen kaw loolu itam day daal di disiade ñay seede ak yeneen ak yeneen maanaam comme quoi yàlla ni mu borom bi subhaanahu wa ta'aala ni mu bëggee te même ki njaaxoo ñëw borom su yeneen bi sa na ko yàlla suturaal na la te nga suturaal sa bopp maanaam comme quoi loolu moom mooy cosaan waaye nag bu demee nag ba mbir mi àtte bi war a tegu ci nit ñëpp day tegu ci ñoom waaye bu fekkente ne nag nit ki dafa nekk koo xamante ne moom soxnaam la wax ne moom la gis wala soxna si ne jëkk borom këram la gis ñu muy njaaloo kooku buñ ne ko woon faw nga indi ñeenti seede yi te du ko mën a indi day daal di nekk benn problème bu rëy day daal nekk quand même benn problème bu rëy rëy ngir ne lien bi nga xam ne moom la nit ki am a soxna si bokkul ak beneen yéene te nit ki bu gisee soxna boppam di njaaloo ni mu koy méttee ni mu koy affecté maanaam ni muy nekkee amee jeexital ci moom bokkul ak tey bu doon keneen la loolu moom moo tax charia indi beneen alternative ci mbir mi du ne ko rek foog nga seede mbir mi déedéet waaye loolu niñ ko mayee diggante nit ki ak soxnaam ah. ah loolu qaa'ida bi ñuy dox mooy maa xaraja an al qiyaas fa ghayruhu alayhi laa yunqas loolu qaa'ida boobu moo ñuy dox ma xaraja an al qiyaas lépp lu génn ci ak ma maanaam di natt la di natt di natt di natt fa ghayruhu alayhi laa yunqas kenn du ko atte kenn du ko qiyaas ci leneen lu bokkut ak loolu maanaam tey mooy lan mooy mbir mi dafa génn ci qiyaas maanaam mooy lii cosaan mooy soo nee gis naa nit mu njaaloo da ngay indi ñeenti seede ak ku mën a doon waaye bu dee soxna si la mbir mi ni mu mel moo tax day génn ci xiyaas comme nag dafa génn ci xiyaas duñ ko man a xiyaase ci keneen maanaam tey mënoo wax ne tamit kii sama doom la wala sama frère la wala sama sœur la wala sama mbokk la wala leneen la moo tax même nit ki bu nekk sama baay la wala sama yaay la sax du loolu du doy faaw mu indi ñeenti seede soxnaam rek lañ ko may mu bañ a indi ñeenti seede ñëw taxaw ñu dem li lu tax ndax qaayida bi maa xaraja an il qiyaas fa ghayruhu alayhi la yuqaas mi ngi mel ni tey euh, comme euh, julli gi nga xamante ne moom la ñuy tuddee salaatu tasbih xam nga salaatu tasbih mënu koo qiyaas ci beneen julli maanaam mënu koo qiyaas ci beneen xeetu julli moom benn façon julli boobu rek la mooy mooy loolu du atte qaayida boobu moo ci dox comme lu demee nekke tukki ñu wàññi loolu julli nga tukki mënoo koo qiyaas ci damaa feebar kon damay wàññi suma julli wala damaa sonn tey liggéey bi coono gi ma ci daj bokkut ak ni ma daan daj ba may ba ma ba ma tukkee kon xëy na maanaam comme mbir mi yegg na fii kon nañ dinañ ma wàññi may may dajale julli ba pare wàññi ko loolu du mën a nekk lu tax ndax tukki wàññi julli gi ñuy wàññi ci tukki ak boole boobu maanaam surtout wàññi gi dafa génn ci xiyaas te lu génn ci xiyaas mëneefu ko xiyaasee ci kaw leneen loolu mooy ma xaraja ala al qiyaas waa fii tamit dafa génn mbir mi dafa génn ci xiyaas moo tax alxuraan ne kon li nga xamante ne moom boo mbir moomu ni muy def kooku ni muy def mooy euh, day day day day seede dañuy taxaw ñu seedaloo ko mu ne euh, maanaam ñetti seede ne ashhadu billahi anni min as-sadiqin waat naa ci yàlla ne man ci ñu dëgguñu laa bokk ba pare daal di teg daal ne ci juróomeel ba juróomeel ba mu ne laa anatullahi alayhi in kaana min al-kaazibin ah bu fekkente ne maanaam mu daal di ne yàlla na yàlla kon dal ci ci kaw kii muy moom su fekkente ne li li mu ne ndaw si maa ko gis njaalo dégg bu boobaa wa mu ne wa yadra'u an an hal azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu la min al wal khamisa an ghadaba Allahu alayha in kana min as-sadiqin subhanallah mu ne bu boobaa dañ naan ndaw si ah kon de yow wareef na la dañ lay daal di teg daan bi nga xam ne moom lañ ñuy teg képp ku njaaloo te am borom kër te mooy rek ak wala góor te du am borom kër mës a am borom kër ba jotee ba wéetoo ak moom wala mës a am soxna ba wéetoo ak moom loolu la maanaam bu dee nit ki dafa marié wu te mës a consommer bi kooku bu dugg ci àtte bi mais ki ciy dugg mooy ki mës a wu ba noppi ba ba consommer mariage bi kooku moom même bu dee tas na dem jaaro bu bu bu ñu seedee ci moom loolu ba jàpp ko boobaa. dañ koy teg daan bi beneen bi ci def tam moom mooy nit ki mën naa njaaloo ne man day man ak diw ñoo doon njaaloo man maa doon njaaloo te diw laa doon njaaloo bu ñuy teg daan bi diw moom kenn du ko too teg daan bi ah moom la teg daan bi moom mi ne man maa njaaloo loolu tamit day dox ci ku ne woon man man ak diw ñoo ànd dem sàcc ji nangam wala maag diw diw sangam yéen a ngi fàttaliku mercredi bi amoon bërëb sangam man maa ne waaw man a woon man ak diw ñu àndoon dégg nga bu boobaa waa ji rek la ñuy teg daan bi dégg nga euh, kon te imaginer jaaloo xam ngeen ni kenn du ko defal boppam moom kese maanaam jaaloo day maanaam faaw mu am keneen koo koy defal ànd ak loolu ànd ak loolu boo nee damaa jaaloo nga tee def sa kaw yow dong la ñuy ken kenn du inquiété ki ci des. voilà <laughs> moo tax moo tax euh, euh, euh, <laughs> moo tax kii iqrar maanaam mooy aveu wax ne maa def nangam mooy dalil mooy preuve bi gën a mag ci preuve yi ànd ak li mu nekkee preuve bi gën a mag ci preuve yi du jalgati maanaam du am effet ci keneen aveu ci ci ki ko def rek lay am effet du am effet ci ki ci def ànd ak muy preuve bi gën a mag ci preuve yi moom mooy kon euh, bu boobaa kon bu dee ndaw si nag nee na ah man damay waat ñu ne ko école mu ne mu waat ne ñeenti waat daal arba'a shahadatin billahi ne innahu min al-kaazibin ne ne ah, euh, euh, ne innahu la min al-kaazibin daal ne ashhadu billahi innahu la min al-kaazibin waat naa ci yàlla ne kii li mu wax lu dëgg maanaam wax ko ñeenti yoon mu ne waaye wal xaamisatu ñeente juróomeelu mooy an ghadaba allahi alayha in kaana min as-saadiqiin yàlla na merum yàlla dal ci kawam su fekkee kii li mu wax dëgg la maanaam moom moom ci boppam loolu mooy juróomeel kee daf ni rëbbum yàlla kii fii mu indi merum yàlla waaw waaye ah, loolu mooy li am bu boobaa ñoom ñaar ñëpp ñu bàyyi leen waaye bu boobaa ci saati la sëy bi di firiku bu loolu xësee am ci saati la sëy bi di firiku te dootuñu mën a takkantee ci abadan léegi nag bu fekkente ne nit ki da koo def am ca doom doom jooja mu am doom jooja dañ koy askanalee maanaam nit ki tey bu ne sama jabar ji doom ji mu jur juruma bu boobaa mooy kon daa njaaloo bu boobaa su fekkente ne moom nanguwul li aan bi dañ koy dóor juróom fukki yar juróom ñetti fukki yar quatre-vingts fu lañ koy moom su fekkente ne nangu na li bi duñ ko dóor juróom ñetti fukki yar waaye Euh, bu ñu defee li aan ba noppi maam bu dee nangu na nangu na ñu dóor ko juróom-ñett fukki yar yi te nanguwuta def li aan bi moom sëy ba du tax loola du tax sëy waaye nag bu dee suñ jamono moom naa ne sëy ba dina tax maanaam duñ ko dóor waaye sëy ba dina tax <laughs> wala daañ ko dóor ba pare bokk astaghfirullah daañ ko dóor ba pare te sëy ba dina tax waaye au moins moom xëy na li mu mën a yaakaar mooy mën a jotaat ci ndaw si benn yoon maanaam xëy na dem ba toog ba mbir bi sedd mu dem ne damaa juum woon nangam nangam jéem a wax dañ day lawaat mbokk yi ñu <laughs> négocier ba mu xëy na loolu la man waaye euh, bu fekkente ne nag <laughs> dafa dafa da da da dafa ne day dem li aan bañ def ba noppi bañ def aan ji ah léegi nag jeex na léegi jeex na bu boobaa. doom jooja du nekk tamit doomu njaaloo waaye nag santu yaay ji lay jël maanaam yaay jee ko jur moom lañ koy askanale dégg nga kon euh, loolu moom mooy euh, atte googu lool nag lay wax ne mën naa maanaam ma def na koo defee ci jàkk ji maanaam mu def zikrul am ba'da zikru xaas ba'da al-'am mu tudd généralité bu pare daal di tudd particularité mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwal kitaab ilayhi haddasanaa Yahyaa moom mooy Yahyaa ibn Muusaa ibn Abdi Rabbihi al-Haddaani rahimahullaahu ta'aalaa Abu Zakariya Xatt wala boog ibn Xatt mm, al-Haddaani al-Balkhi moom mooy dàkkanta la mu rahimahullaahu ta'aalaa Euh, mi ngi génn adduna am na deux cent quarante am na deux cent quarante am na deux cent trente yi ñama ne ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon nañ na ne imam Ibn Sakan rahimahullahu ta'ala dafa fu imam al-Bukhari waxee ne Yahya ibn Musa bi ah, al-Balkhi al-Haddani rahimahullahu ta'ala Euh, moom imam al-Bukhari rek moom imam al-Bukhari moo solo ci moom ak Abu Dawud ak Tirmidhi ak an-Nasa'i rahmatullah alayhima dégg nga euh, kon moom tuddoon nañu ko euh, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala mu ne hadd akhbarana Abdurrazzaq as-Sam'ani rahimahullahu ta'ala te moom mooy imam bu mag boobu borom Musannaf bi Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari as-San'ani mooy Abu Bakr mooy dàqantalam Euh, rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna euh, deux dé jotaay bi wees dañ juumoon ci atam ndax Yahya ibn Sa'id al-Qattan moo génn am na deux cent quarante-huit Abdurrazzaq moom mi ngi génn am na deux cent onzième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne qaala akhbarana Ibn Jurayj te moom mooy kenn ci ñu tuddoon sànq mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj al-Qurashi rahimahullah di imaamu waa Makka nañ ko Euh, comme ki sànq ci euh, bayit bi ñu waxoon bi nga xamante ne moom la ñu waxoon ne moom euh, li imam as-Suyuti rahimahullah a ne ci ñoom ñooy njëkk bind téere yi hadith mooy bi naan kam nu juree jin wa Hushaym min Maalik Maalik ah wa Ma'marin wa waladin Mubarak maanaam ibn Jurayj bi mooy Abdurrahman ibn Jurayj am na Malik ibn Abdul dañ koy wax ibn Jurayj te fekk Jurayj maamam la waaye du baayam Euh, Abul Walid mooy dàqantal wala boog Abu Khalid al-Qurashi rahimahullahu taala maanaam ruumi la ci cosaan maanaam waa ruum la ci cosaan byzantin yi noonu moo ah dégg nga euh, mi ngi génn àdduna 150e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta comme imaam Abdurrazzaq bi weesu mu ne qaala nee na axbarani Ibnu Shihab te moom mooy az mi ngi e année ginnaaw gàddaay yonent bi lañ tuddoon sànq doon wax naan imaamu Maalik moom ah mbokk nit ñi ko gën a marqué moom ak imaam Ibn Shihab ak Naafi' ñoom ñaar rahmatullahi alayhima mu ne an Sahl ibn Sa'd mooy Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi rahimahu radiyallahu ta'ala anhu Abul Abbas mooy dàqatal Abu Yahya moom ak ah, moom ak Abul Abbas moom ak Sayyidina Abdullah ibn Abbas ñaar ci sahaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñoo am mi ngi ganee mi ngi génn adduna quatre-vingt-huitième année euh, ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa waaye mi ngi ganee adduna juróomi at laataa gàddaay yonent bi alayhi wa alihi wa sallam kon daanaka maanaam dugg na quatre-vingt-treize ans waaw ci la adduna euh, euh, radiyallahu ta'ala anhu moom nag Euh, mi ngi solo cent maanaam cent trente-huit hadith lañ solo ci moom rahimahullah imam al-Bukhari trente-neuf la ci tudd euh, rahimahu radiyallahu ta'ala anhu euh, mu ne anna rajulan nee na am na benn waay boo xam ne na qaala nee na ya rasulullah e ndaw yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta xanaa xooloo mu ne xanaa gisoo mu ne xoolal tey rajulan benn waay boo xam ne wajada dafa fekk ma amra'atihi ak soxnaam bu fekkee ak ak waaw bu fekkee nag imraat ak jabaram maanaam ak soxnaam rajulan benn waay ayaqtuluhu ndax da koy rey maanaam bu fekkee benn <laughs> ah, maanaam <laughs> ah, ndax benn waay tey bu fekkee bu fekkee am mu fekk mu fekk jabar ji nekk keneen ah, ndax da koy rey maanaam li muy tekk mooy ndax da koo fekk da koo fekk muy jaaloo te mu leer ko ne ma ngay ndax day rey day rey jabate wal day rey waaje moom yaqtuluhu ndax day rey waaje <laughs> loolu waaw méthode méthode forte bi <laughs> ndax loolu lay def aya de dégg nga mu ne mu ne fatala ana ñu daal di rëbbu fil masjid ci jàkka ji wa ana fekk man shahidun maa ngi seede maanaam li mu bëgg wax mooy yeneen bi saa xam dañ ko déedéet du ko rey li ñuy mën a def kay non maanaam nit ki mën ta dem rey nit parce que loolu mën ta ne maanaam mënoo fekk même buñ ne ku rey nit dañ lay rey nga gis ku ray nit du rey rek dañuy rey nit dañuy gis ku rey nit rek nga dem rey ko de déedéet autorité bi mooy def loolu voilà autorité publique mooy def loolu maanaam mooy mooy def ku rey nit moom mooy mën a exécuter peine yi voilà ku sàcc dañuy dagg sa loxo ku njaaloo dañ lay door juróom ñe dañ lay door téeméer ya rek xeet yooyu loolu du fekk ne waaye dem ci alxuraan gaa yi dañ waaye di leen waaj ñu teg ñu dóor dundu mbir bi du demee noonu de autorité mooy tëral acte bi ginnaaw ba mbir ma saxee xamante ne duñ ci sikki sàkka saa yu sikki sàkka amee ñu daal di dindi acte bi loolu moom mooy li nga xamante ne moom mu la acte di tegoo dégg dégg nga moom loolu la maanaam kon léegi moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam kon dañu ko déedéet duñ loolu du am léegi nag ñu daal di ñëw ne kon nu ñuy dem mu ne xanaa da ngeen di def li aan lii mooy acte bi moo tax aaya bi wàcc aaya yiñ doon tudd sànq ci suuratu nuur aaya lii moom moo ko taxoon a wàcc dégg nga fatalaa anaa ñu daal di rëbboo fil masjidi ci jàkka ji mun ne wa ana shahidun fekk man ma fekke ko maanaam kon mooy wane ne acte dañ koy tëral ci biir jàkka ji ni ki noonu ay masala dañ koy laajte ci biir jàkka ji naka noonu euh, noonu la ñuy mën a tëralee maanaam maanaam li am ba ci li am nga xam ne rëbboo la loolu dañ koy mën a def ci jàkka ji maanaam moom mooy bu fekke ne acte la maanaam nit ñi plaidoirie yi am ci biir tribunal bi te mooy jàkka ji loolu mën naa ne maanaam ndax xam nga plaidoirie kii ne ku ne day wax li ngeen jote ku ne day wax li mu gis ku ne day wax li xew loolu mën naa nekk mu def na koo defee ci biir jàkka ji loolu la ci imam al-Bukhari nam mu ci buntu bi rahimahullahu ta'ala euh, hadith bi euh, imam al-Bukhari dina ko daa hadith numéro 4 4745 4746 5259 5308 5309 6854 7166 ak 7304 imam Malik moom moo ah, comme niñ ko gisee ci càllale googu moom indi na ko xadis numéro 1642 euh, imaamu Muslim moom xadis numéro 1492 imam Abu Dawud xadis numéro 2245 euh, imam euh, An-Nasa'i xadis numéro 3402 imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro 22851 22853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 imam Ibn Shihab al-Zuhri ak imam Malik nekk naka ñoom ñaar ku ci nekk mën a njëkkee bind benn téere li ñu waxoon ci commencement bi d'accord maanaam imam az-Zuhri rahimahullah moo njëkk a bind téere ci xadis ci lu ñu doyal moo xam maanaam amul ordre ci xadis yi dafa dajale rek ay xadis yu mu dajale mu nekk ab téere ñu dajale loolu tax mu ne awwalu jaami' al hadith wal athar ki njëkk a dajale ay hadith yi ak jeexitalu nit ñu mag mag ñu baax ne radiyallahu anhum mooy Ibnu Shihab al imam az-Zuhri rahimahullah amirun lahu Umar Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu moo ko digal waaye mu te wa awwalul jaami' lil abwaab ki nga xam ne nag ñoom ñoo njëkk a dajale téere yi mais nag toftale ko ci ay buntu maanaam agencé ko par ay chapitre parce que ñoom imam az-Zuhri bi ñu commencé bind ñoom daanuñu dajale chapitre dañ doon bind xadis rek di dajale te amul woon benn ordre du ci tur yi du ci euh, sujet yi muy traité du ci dara maanaam xadis bi ko amal solo dajale na lañ indi la teg waaye ci njëkk dajale xadis yi nag ba pare teg ko mu nekk ay buntu yu leer ñu ne ah buntu bi comme boo xoolee Muwatta bu imam Malik day ñëw wax ci ba maanaam kitaabu mawaaqitu salaat wala wuqutu salaat kitaabu wuqutu salaat buntu waxtu julli yi après mu indi kitaabu tahaar après mu indi kitaabu salaat et cetera noonu la ko toftale loolu nga xam ne am ay buntu yu leer loolu moom mooy ah, moom mooy ne mooy ne ñooñu ñoom ñoo ko njëkk bind ci ñi anam googu mu ne nag. ah imam Malik lañ ci gën a ràññee waaye imam As-Suyuti rahimahullah comme euh, ci cosaanam aussi mooy euh, euh, hadith kii téere mooy Alfiyatu al-Iraqi hafiz al-Iraqi rahimahullah ak it muqaddimatu Ibn Salah rahimahullah Abu Amr ibn Salah rahimahullah ñoom ñëpp dañoo xaw a am dañoo dañoo nuancé mbir mi imam Malik amaan na moo ko njëkk def. mais dañu nuance mbir mi moo tax mu ne jamaatun fil asri ikhtilaf mbooloo lañ moo xamante ne ci jamono ji ñoom ñoo xaw a jegewantoo jamono ñoo xaw a jegewantoo jamono jiñ ko bindee looloo tax ka ku njëkk bind mu defe ñoo leer lool waaye donte jàpp nañ ni amaan na imam Malik la mu ne comme kam nu juree ji ku mel ne ak imam ibnu juree ji rahimahullah ca Makka wa Hushaym mooy Hushaym ibn Bashir al Wasiti ca Wasit Malik mooy imaamu Maalik bi ca Madinatul Munawwara wa Ma'mar Ma'mar ibn Rashid ca Yaman wa walad al-Murabba Mubaarak wa Abdullah ibn Mubaarak ah, ak ca Marwa ak ñeneen ku mel ne al-Imaam al-Awzaa'i ca Shaam ak ñeneen kon loolu moom Layth ibn Sa'd rahimahullah ca Misra et cetera maanaam ñooñu jamono yooyu loolu lay wax nii kon loolu yaakaar naa maanaam euh, nisbi la maanaam euh, euh, nisbi mooy relatif. voilà voilà ci lu ñu joyal kee bu dee relativement kii la maanaam relatif à euh, voilà à l'agencement de voilà ci un chapitre ou euh, ci leneen loolu moom la wallahu ta'ala alam deuxième question bi mu ne euh, ci juróomi sëriñu imam Malik ñu tudd sànq am na imam Ibn Shihab imam Nafi pour alquran ibn Nafi' pour euh, hadith yi léegi ñeneen ñaar ñi la doon laajte. ibn Hurmuz ak Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ñoom ñaar ci fiqh la ci fiqh mais mais mais mu wóor ñooñu kese mais dañ dañ doon wax rek ne ñoo ñoo gën a marqué voilà Rabi'a ibn Abi Abdurrahman mooy ki ko njëkk jàngal ci moom la njëkk dem ba mu demee ci moom dana ko ba fekk ngi am jur Eh, eh, nekk gone juróom-ñeenti at la amoon yaayam ñëw solal ko yére yi solal ko kii bi sabadoor rek yooyu jël ko mbaxana parfumé ko ne ko demal ci rabia nga jël ci moom nga dem nga toog ci wetam nga xool ko nga jàngee ci moom teggin yi d'abord laata ngay jël sax xam-xamam bi mu ñëwee moo tax rabia ne ko yow de xale bi da mooy fàttali eh, daaw heure bi mu ne ko daaw heure bi am na benn xale boo xamante ne ni yow la tolloon moo tax moom moo koy fàttali moo tax nga ma koy fàttali xale boobu bi mu ñëwee dafa doon sàkku xam-xam waaye borom wa ta'ala dafa def euh, maanaam xale boobu yëpp dañ koo soppoon waaye borom bi dafa def laataa ren ji génn na àdduna génn na àdduna te bis boobu waa borom xam-xam Madina yëpp lañ jàppoon yëpp bàyyi nañ ko ngir dem fekk ji euh, jullee gi rob gi et cetera. mu ne ko waaye ginnaaw gi am na ku ko gént moo tax ci yeneen riwaaya ci xissa bi moom ci mu gént mu gis ko mu nekk biir àjjana mu ne ko lan la borom soxla def te mu ne borom bi daf maa yëkkati ci maqaama borom xam-xam yu mag yi mu ne ko lu tax mu ne dafa xool sama yéene gi ma maanaam damaa yéene woon ni feek maa ngi dund dinaa liggéeyal xam-xam dinaa sàkku xam-xam dinaa ci def yitte ak teggin yeesal la yamul laaj ba kii ba nga xamante ne mais comme borom bi moom mayuma jamono temps pour ma mën a àgg foofu. waaye terewul bi ma ñëwee daf maa yëkkati ci maqaama ñoom voilà ngir yéene gu mag ni ma amee solo voilà ak teggin ni tamit maanaam loolu ak yeneen ko Rabi' ibn Abdurrahman moo tax ta Rabi' taalibi Sayyidina Anas la radiyallahu anhu voilà nga kon ci jënd moom Ibn Hurmuz moom tamit noonu la meloon ci ci ci rigueur boobu ak teggin yi et cetera euh, mais ñu bari jàngal nañ ko voilà Euh, imam Maalik rahimahullah taala comme niñ koy gisee ci hadith yi ñu day dëkkoon solo ci càll yu bëri amtalaale wallahu taala alam troisième question bi mu ne ndax jigéen jigéen ñi ci jamono Yonent sallallahu alayhi wasallam dañ doon def euh, natation euh, man loolu loolu xamuma ko wóoruma wallahu taala alam léegi quatrième dernière question mu ne ci kat xadis hmm. euh, euh, li ñuy wax ci xadis bi euh, waaw waaw li ko lëkkale mooy ndax dañuy wax banu fulaan waxoon nañ ko mooy banu zuree ah maanaam li mu wax ne ci ci ci ci suufu xadis bi bi muy jeexal xadis bi dafa ni dañoo rawante mina saniya ci saniyatu wadaa ila masjid bani Zurayq ba ci jàkkay banu Zurayq maanaam banu Zurayq ñoom ñoom ñoo comme ñoo tabaxoon jàkka ji ñoo ko moomoon loolu moom moo tax mu wax te loolu tamit day tegtale ne ma yëpp naa askan leen nit jëf ju baax ju def dégg ak ñu mel noonu wallahu ta'ala